xaasatan saaxibul kitaab al muallif al imaam Salahuddin wa jamii wa jamii al muhibbiina amiin amma ba'du qaala radiyallahu ta'ala anhu wardaahu anna bihi fi eh, al kunuuz al ashara fil kanz al awwal wa fi fasli umuumi rahma inna allaha subhanahu wa ta'ala innama xalaqa al-xalqa limuqtada asma'ihi wa sifatihi fa hum ala haqiqati shu'unuhu adh-dhatiyyati wa huwa al-muta'ayyanu bi suwari jami'i al-mawjudati ila akhirih kon jotaay weesu yépp euh, gis nañu ci wàllu maanaam yërmandeeg yàlla gi mat gi nga xamante ne moom la matale euh, te ñu gis ne maanaam euh, jotaay yi yëpp ci loolu lañ nekkoon maanaam ci yërmandeeg borom bi subhaanahu wa ta'ala matale gi nga xamante ne moom la matale lépp moom la làmb ba daj lépp. et lépp lépp lu ne yërmandeeg yàlla daf cay feeñ anam yam cay feeñee mën naa wuute waaye yërmandeeg yàlla moom ala kulli xaalin daf cay feeñ. Euh, bokk na ci tamit euh, maanaam que ni waxoon nañ ne ci jotaay yi weesu wala bi weesu. que ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi texe ak ñi texe di ñëpp kenn ku ci nekk borom subhaanahu wa taala moo feeñal benn tur ci ay turam ci yow maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi texe maanaam moo feeñal ci ñoom alhaadi maanaam wala boog moo ci alhaadi loolu moom mooy ki nga xam ne mooy kiy gindiwaate kiy tegaate ci yoon wu jub bi loolu moo waral ñoom ñu daal di euh, jub ñi nga xamante ne dafa leen a feeñoo ci turam boobu di al. mu dell maanaam mooy nga xam ne mooy kii sànkaate loolu ñoom it dañoo jaar yoon yoonu sànkute ngir ne borom bi subhaanahu moo feeñ ci ñoom ci loola ah, ni ki noonu moom moo feeñal aussi eh, maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñi ñi ñi ñi ñiy jubalaate ñépp moom borom subhaanahu wa ta'ala moo feeñal ci ñoom turam yooyu turam turam bii tax nit ñi di jub waaye ñu dëngit yàlla moom moo feeñal ci ñoom wala ñuy dëngalaate ñoom ñëpp borom bi subhaanahu wa moo feeñu ci ñoom ci turum boobu waaye ak lu ci mënti xew ñoom ñëpp borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam euh, ñooñu dañoo tegu ci yoon wañu tegu ngir ne euh, turu yàlla yiy àtte seen kaw ñooñu ñoom ñoo ñoo feeñee ci ñoom euh, te bu boobaa loolu yëpp maanaam day tegtale ni kon kenn ku ci nekk maanaam yaa ngi ci njub maanaam waaye yaa ngi ci njub gën yàlla teg Euh, ndax masalan exemple bi bi mu joxe woon mooy euh, flèche bi maanaam kii bi euh, arc bi arc bi ni mu mel noonu buñ ko xoolee dañ naan daa dëng mais jëmmi dëng googu mooy ak njubam maanaam noonu la war a mel pour pour ñu mën koo jëfandikoo su melut noonu rek deefu koo jëfandikoo loolu nag moom mooy li nga xamante ne bul laal da loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom mooy Euh, maanaam moom la lépp demee maanaam nit ki nga xamante ne masalan dafa dëng maanaam ndëggte googu moom mooy li li li jaadu ci moom mooy li ràññeeku ci moom maanaam bu melut woon noonu du mel na mu waroon a mel loolu nag euh, kon ci kaw loolu tamit dañuy gis ne kon képp koo xamante ne dafa demee ba dem sawaraat dañuy gis ne manaam loolu rek moom maanaam kooku feneen fu mu nekkoon fu bokkut safara googu du du du nekk fa mu war a ne ci kaw loolu nag bu boobaa dañuy gis ne yërmandeeg yàlla matale na ci lépp waaye nam cay matale moo wute ndax it képp kenn maanaam euh, ci ñun euh, du mébét dem safara masalan ndax loolu moom yaakaar naa ne euh, bariwut ñu koy mébét waaye waaye dem bi ñuy waaye nit ki bu demee maanaam kon kon ci biir loolu ci la ñuy ci la mbir bi nekkee loo xam ne nis bii la maanaam dafa relatif ki nga xamante ne moom mooy dem àjjana kooku yërmandeeg yàlla na mu feeñee ci moom bokkut ak kii dem safara yërmandeeg yàlla na mu feeñee ci moom. loolu moom moo tax sukkandikoo rek ci yërmande yàlla googu kese kese kese maanaam bañ koo jàppee comme étant benn mbir moo xamante ne mën naa wuutee dëgg-dëgg ni nga xamante ne moom moo dëppoo ak bëgg-bëgg nit ki maanaam jàpp bañ koo jàppee noonu erreur la parce que euh, jàppee ni graawul amul benn problème. sawaraat yërmande yàlla rek a fa ne dëgg la mais yërmande googu dafa jaxasoo mbugal maanaam jëmmi mbugal gi ci boppam muy yërmande gi ndax comme comme niñ koy waxee quoi qui aime bien châtie bien maanaam euh, comme qui aime bien châtie bien euh, donc jëmmi mbugal gi yërmande la mais sauf que kenn maanaam ku ku xellu du doyloo googu xeetu yërmande maanaam du doyloo googu xeetu voilà maanaam euh, te loolu moo tax yooyu yëpp yu mata lu mata bàyyi xel la ci bunt boobu léegi mu ne inna laa naka buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ak sell ngam gàcc nga am ba des mooy xalaqa dafa bind alxalqa mbindeef yëpp li muqtada ñeel la yelloo ci asmaa yi turam yi wa yi ak meloom loolu mooy lan maanaam lenn ci lu ci nekk na mu mel dafa mel noonu parce que turu yàlla yi feeñee ci ñoom turu yàlla yi nga xamante ne ñoom ñoo tax ba mbir moom créé wu dafa am ay loi yuy daw te ña ngay dawee à cause de turu yàlla yooyu te loi yooyu nag kooku munu cee déroger maanaam li nga xamante ne moom lañ bindee mbir moom munu cee déroger munu koo génn comme par exemple yàlla mooy al-musawwir moom mooy ciy joxe form moo tax forme bi nga xamante ne par exemple euh, verre bi ma téye kaas bi ma téye nii euh, forme bi yàlla bëgg mu mel mënul woon a mel ne lu bokkut ak nii parce bu leen jàpp ne verre bii nii kaas bi ak bii nii ñoo nuroo déedéet maanaam mën nañoo nuroo ci biti ci xool nii waaye bu ñu demee ci sew sew mbir yi jërëjëf ci sew sew mbir dinañ gis ne ñoom ñaar bokkuñu mais bokkuñu du tout ñaar yi nii duñ benn de déedéet maanaam yow soo koy gis nii ni muy génnee ci usine bi wala yooyu ngay foog ne benn la mais bu ñu sooboo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci mbir yi. dinañ gis ne ndekete du benn non du benn du tout sax parce que yàlla moom mooy alwaasi'u alwaasi'u li muy tekki mooy ki nga xamante ne dafa yaatu maanaam lépp ma yaatu de telle sorte que du bind benn mbir ba pare bindaat la même foos loolu du am lépp lu mu bind rek day jàll ci leneen bind leneen. kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu nekk mi ngi ci ay mbir maanaam bis bu nekk mi ngi feeñal ay mbir yu bees yu bokkut ak la jotoon a feeñ guddi yi ak bëccëg yi nuruwuñu waaw ñaari kaas yi tamit duñu benn euh, gis nga booy euh, booy seetaan émission enquête policière yi maanaam xam dañuy xool ba am benn waaye dafa def tooxi doona lu demee nekk rey na nit wala yooyu souvent da gis ne ci buñ maanaam ñi nga xam ne dañuy dañuy voilà dañuy def enquête euh, scientifique yi dañuy dem ba léeg-léeg ci ay mbir yu mel nii doomu ci la ñuy xamee ni ndekete kii moo moo rey waa ji te loolu mënuñu ci sikki sàkk lu tax par exemple verre bi ak vere bi mais waa moom verre bi la jëfandikoo wala parce que lii wane ni verbe bii la maanaam nangam ak nangam la écru verbe bii maanaam loolu dañuy gis ne euh, usine bi buy génne ñoom ñëpp lay génnee doo mais sauf que comme que euh, tey par exemple lii liy jox forme lii maanaam li koy euh, mouler moulage bi à chaque fois que benn verre jaar ci day usé wu en fait ce qui fait que buy beneen verre bi di ñëw du nekk même verre lay defaraat du defaraat même ver bi parce que day usé wu voilà nit ñi tamit noonu lañ mel fi mu toll nit ñi nit ñi bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri kenn ci ñoom bu kenn bokku ci sa moroom kenn kenn ay milliards yi milliards yi milliards ci boo xoolee ci siècles yi ci gén ci millénaires yi ay milliards yi nit ñoo jàll ay centaines de milliards milliers de milliards jàll nañ mais amul kenn rek ku ci nuroog moroomam amul même ay seex ay vrai jumeau vrai da gis ne dañoo wuute ba tey duñu benn parce que borom subhaanahu wa ta'ala du bind dara ba pare bindaat ko du benn du bind benn atome ba pare bindaat même atome bi lu tax parce que tur yi muy jëfandikoo turam yi muy bindee benn benn atome bokkut ak turam bi mu bindee benn atome bi ci tegu te ñaari atome du ñu bokk non seulement ñaari atome du ñu bokk tur bi ñu leen bindee mais que benn atome duñ ko bindee ci ñaari tur yu wuute. loolu mooy indi ne lépp amul dara dara dara dara luy nuroo ak moromam. dara dara dara nuróowul ak moroomam <laughs> na ñëw fii kaay ah, waaw ah. amul dara loo xamante ne dëgg dëgg day nuroo ak moroomam loolu moom moo tax kon borom bi subhaanahu wa taala bi mu bindee mais lenn lu ci nekk rek yërmandeem daf cay jaar comme ni nga xam noonu la ko wax wa rahmatuhu wasi'at kulla shay'in yàlla yërmandeem dafa Euh, làmb ba daj bépp mbir waaw waaw ah, man dama fàtte woon sama bopp sax man tamit dëgg yàlla tamit yërmandeem dafa dafa dafa mata dafa daj dafa matale ba daj lépp amul lenn loo xamante ne yërmandeem laalu ko moo tax foofu ñoom buur yàlla ala maanaam ñoom mbindeef yi alal xaqiiqa ci dëgg dëgg dëgg nañu nekkee shu'un shu'unu zaatiya ñooy ay euh, mbiram ya yay ko jug nekk nekkam nga maanaam mooy euh, shu'un shu'un mooy nekk nekk yi mooy mooy mooy al mooy mbir yi les naan un truc nag buñ ko waxee euh, amul dara luñ luñ luñ ci mën a teg kenn mënu cee teg dara euh, ci xadaratu shu'ur euh, foofu dañ koy wax tamit xadaratu tams wal ama foofu noonu amul wala bokk pluto mooy xadara bi ci tegu dañ koy wax maanaam boobu amul lenn lenn loo xamante ne nuru na ak leneen maanaam ah, ah, amul lenn lu différencier wu ak leneen li ñoom ñëpp benn lañ benn mbir kese lañ ñoom ñëpp benn mbir kese lañ voilà euh, maanaam foofu nit différencier wu fa ak garab wala suuf différencié wu fa ak xeer ak weñ et cetera malaaka ak asamaan si wala suuf yooyu amul différence truc rek la ñuy wax truc mooy alamu shu'un wala day wala alamu shu'un wala xadaratu shu'un mooy le monde des modes wala la la la présence des modes c'est-à-dire que foofu mode en parce que ay truc rek la amul amul amul lenn lu mën a différencier euh, borom bi subhaanahu wa bi mu bindee loolu yëpp lenn lu ci nekk. ok jërëjëf. kay kay kay kay kay dëgg na voilà. voilà léegi tool voilà léegi <laughs> léegi foofu. borom subhaanahu wa taala bi mu bindee bi muy bi mu bi mu nammee bind mbir yi di leen amal da leen a génnee ci suun yooyu maam la fekk eh toogal benn euh, daf leen a génnee ci le fait que ñu nekk ay modd yu wuute loo bëgg da bëgg dem fële boo demee da ngay toog <laughs> léegi Euh, bi mu leen bindee ñu nekk benn euh, euh, ñu ñu ñëw boobaa nag la nam ci ne da leen di amal waaye daf leen di différencier kenn ku ci nekk wuute ak moroomam foofu la ko fa après ci la ci la dogalee loolu mais sinon bii nga xamante ne ay suun rek lañ ay nekk-nekk rek lañ amul woon dara lu différencier wu ak moroomam mais sauf que comme ci xadara boobu turu yàlla yi ak melo yëpp dañoo nekk benn dañoo nekk benn amul différence ci amul euh, par exemple amul woon tur bu ñuy wax rahman après rahim nekk fii wala malik wala quddus wala yooyu amuñu woon yëpp dañoo nekkoon comme si que ni benn la euh, mooy xadaratu tams wal amaan maanaam xadara bi nga xamante ne foofu euh, ak ak far moo fa amoon aku nëbbatu ak maanaam mystère total la Euh, yooyu nag borom subhaanahu wa ta'ala daf leen doon feeñal benn par benn maanaam étape par étape ngay gis mbir yi di di di jël forme di différencier wu. Euh, walillahi al-masalul a'la tey bu ñu doon jël exemple ci mbir moom dañ naan farine bi farine bi. farine bi ni mu nekkee farine nii. Euh, différencier wul ak lu bëri maanaam moom farine rek lañ mën a wax mais est-ce lay nekk wala beñe lay nekk wala pataaya lay nekk euh, wala yeneen xeet yu mel noonu ah wala gâteau lay nekk yooyu yëpp en fait bi ñu amee farine rek différencier wuñu mais ci étape yi yu yi yeneen étape yi ci des ci la ñuy jël forme maanaam ci la ñuy jël forme nga gis mu jël form voilà bii dem nekk ji dem nekk ji beñe bii nekk ji fataaya déjà bii dafa saf xorom bee dafa saf suukar maanaam duñ benn mburu mi am na xorom ga waaye moo gën a woyof bokkut ak fataaya ji ba tey et cetera maanaam nga gis kon mbir mi ni muy gën di état bi maanaam ni muy gën di deme walla boog ñu def ko beñe boo xamante ne kii wala kii gâteau gâteau yenn gâteau yi maanaam surtout yooyu yëpp étape c'est-à-dire que ci étape yi ci tegu lay lay lay feeñee mais lépp au départ farine la woon voilà walilahi masal ala pour pour jegeñal mbir mi la maanaam que ni mbir yëpp dañoo nekkoon rek noo xamante ne boroom bi ci boppam subhaanahu wa taala ñëpp dañoo nekkoon ci xam-xamu borom bi subhaanahu wa nekkoon rek ci borom bi subhaanahu wa taala génneegu leen woon ci ñàkk am indi leen ci am mu décidé ni da leen di amal ñu ñëpp leeru yonent bi sallallahu alayhi la la la la amal ba mu amalee leeru yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam ñoom lañ ca nekkee woon ci njàlbéen ba amuñu woon différenciation. après bi mu bëggee nag lu nekk mu bind ko matière première bi moo tax matière première lépp yonent bi la sallallahu ci matière première boobu ci la bindee leneen yi ci des voilà. comme weñ gi tamit lool mën nañ jël tamit beneen exemple weñ nga am fer bi maanaam euh, fer bi pas pas fer bu ñu tabax teg ba pare de fer bi ci boppam maanaam liñ naan le fer molécule bi quoi nga am ko nga ramasser ko nga dem foraatu ko ci ci kii waa ci ci miin voilà ci ci miin yi fexe ba génne ko euh, nga teg léegi loolu mooy matière première bi fer la léegi nag est-ce que da koy utiliser ci ma ci Euh, matériel yi nga xamante ne matériel euh, électroménager yi la wala ci matériel électronique yi nga koy jëfandikoo wala da koy jëfandikoo après pour mu nekk ay buntu wala da nga da nga ciy defar chaise wala da nga ciy defar euh, ak yeneen ak yeneen yoon en en en ba wala da ci ciy defar caabi wala yooyu après loolu dañ koy décider loolu après après bu nekkee loolu mais matière première bi fer la weñ la woon weñ fer maanaam pour yent bi nag sallallahu mooy matière première wu mbindeef yépp ci leeram googu ci lañ bindee lépp ci lañ amale lépp mais moom leer yent bi nag sallallahu alayhi wasallam en fait looloo tax ñu koy wax ne moom mooy secret yàlla c'est parce que yàlla ba muy amal ci leer googu la amalee lépp et que turam yi meloom yépp ci moom la ko feeñale et que à turam ak meloom yi feeñ ci leer googu nga xam ne moom la amal maanaam euh, loolu moom mooy ci la amale atome bu mu amal ci àdduna bi atome bu mu amal ci àdduna bi loolu moom moo tax wowoo moom yàlla al mutaayyinu mooy ki nga xam ne mooy di muy ràññeeku maanaam mooy kiy ràññeeku di feeñu bi suwari ci jëmmi ci jëmmi jamii al mawjudaat mbooleem mbindeef yi mbooleem mbindeef yi en fait loolu moom moo tax loolu soo comprendre da ngay comprendre que ni ndekete mbindeef yi fii dara amu fi lu dul yàlla rek ka fi nekk maanaam moo bu ñu naan la yàlla rek ka fi nekk yàlla rek ka fi nekk mooy euh, waaxit boobu noonu nga xamante ne moom euh, euh, kenn la. mooy ah, ba euh, ko voilà moom la ñenn ñu di wax wax wahdatul wujudi ci mais ci compréhension bu mën a jub seul cependant baatu wahdatul wujud ci boppam euh, nga xamante ne dañ koy askanal Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu ta'ala anhu euh, baat bi ci jëmmi boppam maanaam baat bi ci jëmmi boppam moom Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu mën nañoo wax ne mosu koo jëfandikoo jëmmi baat bi wax wahdatul wujud maanaam jëmmi baat bi déedéet. voilà mais li muy jëfandikoo expression yi muy jëfandikoo mooy ne kenn ki nga xamante ne mooy feeñ ci mbindeef yépp moo feeñ ci lépp kenn ki nga xamante ne moo bari ci lépp maanaam te mooy yàlla mi nga xamante ne ci ay turam ak ay melo ci la feeñee ci lu ne et que lu mu amal moom yàlla ci boppam moom mooy kii feeñ maanaam euh, moom mooy la vraie existence moom yàlla la mooy al wujud sauf que yi ci des yëpp moom mooy forme bi nga xamante ne moom lay feeñee maanaam existence boobu forme bi muy feeñee maanaam existence bi dafa am muy kenn muy yàlla ndax avant dara moom rek a fi nekkoon te amul lenn lu fi mës a nekk lu dul moom yàlla keneen ak leneen masu fee te loolu réalité la bu sax te réalité du soppeeku maanaam réalité bu saxee du soppeeku looloo tax histoire mënuñu ko modifier maanaam mën nañoo modifier ni ñu koy nettalee loolu mën nañ ko modifier ni ñu koy nettalee mais na mu demee ca dëgg-dëgg kenn mënu ko modifier voilà par exemple entre 2012 ak 2017 euh, président de la république bu France François Hollande la tuddoon loolu fi mu toll bu ñu ko bëggee dindi tamit dañuy nettali leneen mais dëgg-dëgg mbir mi ne noonu la demee kooku moom du deñ loolu du deñ loolu bu ñu ko bëggee dindi du deñ dégg loolu fi tool toll bu ñu ko bëggee du dañ loolu ci lañuy ñuy xamee ne euh, kon euh, xaqiqa xaqiqa mooy réalité bu sax kenn du ko soppi kenn mënu ko soppi borom bi nag subhaanahu wa moo fi nekkoon moom kese amul leneen lu fi nekk ak moom comme na kaana Allahu wala shay'a ako yàlla moo fi mës a nekk te amul lenn lu fi mës a nekkandoog moom loolu moom xadis la léegi nag ci la ñu jëlee beneen complément bi réalité bi ci des mooy wa huwa al aana ala ma kaana ba tey ma nga ca na mu nekkee woon mooy lan mooy mi ngi fii te dara nekk fi lu dul ak lu nekk fi ak moom déedéet loolu tax euh, loolu euh, imam ibn Ata'illah rahimahullah wax wax waxee euh, ci ci ci anam gu am solo bi mu naan Euh, li la yiir sa diggante ak sa borom maanaam euh, du lu du lu fi nekk ak moom déedéet maanaam li tax yow nekkoo di gis yàlla ne ndekete yàllaa rekk a fi ne du lu fi nekk ak moom du lool de waaye le fait yow sa imagination dem ci ne am na lu fi nekk ak yàlla loolu moo la yiir moo tax ba doo ko gis sinon yàlla moo ñu gën a jege lépp moo ñu gën a jege sax suñu buumu xol yi comme ni mu ko waxee wa aqrabu ilay ilayhi min hablil warid moo gën a jege ci moom maanaam nit ki que euh, buum gi nga xamante ne moom mooy moo nekk ci baatam bi nga xam ne buum googu ko dagg mu dee mooy buum bi nga xam ne buumu xolam la euh, ak it moo tax euh, ci Zajrul Qulub Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu naan bu dul woon ne nit ñi li ñu toog di intéressé wu ci leneen lu bokkut ak moom yàlla maanaam nekk rek di wéeru ci leneen lu bokkut ak yàlla di ko di bàyyi ko xel kon dinañ ko gis ak dinañ ko gis ci njéebéer maanaam nii nii ràññ nii parce que lu tax mu ne parce que yàlla dafa jege walaw laa sukuna al alamina li ghayrihi ra'awhu ayyanan wal ilahu qarib en fait li tax nit ñi gisuñu yàlla du ne dafa am leneen lu fi nekk ak yàlla mais lu fekk nit ñi bàyyiwuñu xel yàlla ci boppam di intéressé wu ci leneen looloo tax gisuñu ko gis nga léeg-léeg mën ngaa toog nii am ku la romb rombaat la rombaat la te doo ko gis yaa ngi xool direction fi muy nekk nii yaa ngi koy xool mu romb rombaat dem dikkaat te doo ko gis benn yoon parce que da ngaa préoccupé wu ci leneen moment boobu yow yaa ngi xool rek sa bët yaa ngi fixé wu ci moom ci nii mais en fait gisoo ko parce que leneen moo la préoccupé. nit ñi li tax gisuñu yàlla loolu kese la préoccupé wu bi ñu préoccupé wu ci leneen lu bokkut ak yàlla rek rek kese bis bu ñu demoon ba seen préoccupation boobu dañ léegi nga gis ñu gis yàlla. lo euh, al imaam ibn Ata'illah rahimahullah mottaleewu kàddu googu ci geneen kàddu gu gu gu am solo mu ne dafa bokk ci liy wone kattan gu mat gi yàlla ame mooy le fait mu yiir la ci boppam ci loo xamante ne en fait nekku fi sax <laughs> nekku fi sax ak moom min alaamati qahrihi subhaana an xajabaka minhu bi ma laysa bi mawjudin ma loo xam ne nit en réalité nekku fi sax Ah, ci bi am na ci eh, série bi naan kayfa eh, kayfa yahjubuhu shay'un naan walla naka la série la quoi naka la ko dara di yiiri moom yàlla naka bam naan te moom mooy ci amal lépp ana naka la ko dara di yiire fekk ne moom moo féete kaw lépp ana la ko danan la ko dara di yiire fekk moom mooy feeñ ci lépp nan la ko dara di yiire alors que euh, nan la dara di yiire loo xamante ne ci xidam la ne maanaam euh, de ci pré-éternité la existé loo xamante ne dafa sosu loolu mën mënu ko yiir mënul nëbb loo xamante ne dafa pré-éternel sauf que effectivement yàlla dafa am kàttan gu rëy gu jéggi dayoo koo xamante ne ci loolu la mais c'est extraordinaire parce que ci la yéeree mbindeef yi en fait loo xamante ne maanaam moom boppam ak ni mu mel yëpp mu mu def ne nit ñi duñu ko gis te la tax gisuñu ko kiiraay googu ñuy wax du leneen lu dul moom ci boppam mooy kiiraay bi ci boppam maanaam. Euh, maanaam moom moom daf ñoo yiir boppam te kiiraay gi du dara lu dul moom ci boppam loolu moo extraordinaire ba pare nit ñi di gis loo xamante ni en fait loolu nekk seen diggante digganteeg yàlla ba tax duñ gis yàlla mais te li tax ba gisuñu ko loolu en réalité existé wul ci seen imagination rek la ne mais existé wul réellement et que ñuy gis yàlla tous les jours di ko daj di ko gis di di ko dégg lépp en même temps sans pourtant ñu rendre compte que ni ndekete moom la mais loolu moo extraordinaire loolu extraordinaire <laughs> <laughs> kiiraay gi noonu la def noonu la def ak nit ñi subhaanallah loolu moo extraordinaire et pourtant il suffisait que ñu bàyyi ko xel rek il suffisait que ñu bàyyi ko xel rek daal xam ne ndekete fii daal dara nekku fi lu dul yàlla maanaam Euh, forme yi ñuy gis yëpp du dara lu dul loo xamante ne ay turu yàlla moo ko amal maanaam il faut ñu def attention bu ñuy wax ne dara nekk fi lu dul yàlla jubluwuñ ci ne physique yi ay corps yàlla ay corps physique yi la bien évidemment que ni jubluwuñ ci loolu d'ailleurs looloo tax nit ñi affaire bi di leen mën a tromper parce que su évident woon noonu duñ leen mën a tromper maanaam affaire bi du leen tromper mais aussi le fait que dafa évident ba mu ëpp xam nga lu feeña feeña feeña feeña feeñ ba mu ëpp day day day naqaree xo day naqaree gis ah day mujj a làqu fi mu toll biddiw bi gën a feeñ ci biddiw yi mooy jant bi mooy astre bi gën a feeñ astre mooy jant bi te néewaan nag koo xamante ne toog na jàkkaarloo ak jant bi xool ko ak ay bët yu bëtam nii déedéet bu commencé xool rek da koy da koy brouillé ce qui veut dire que dina xam ne jant baa ngi nii waaw lii jant bi la fii la nekkee lii yëpp dina ko xam mais jàkkaarloog moom daan ni mi ngi nii loolu nii war nañu def ko. du yàq <laughs> waaw mais loolu mooy problème bi maanaam le fait que mu feeñ ba mu ëpp. ce qui veut dire que te pourtant ñun gisuñu jant bi ñun liñ gis mooy jeexitalu jant bi nañ gis mais pas jant bi. biddiw yi ñuy gis du biddiw yi lañuy gis. ñun biddiw yi bu ñu leen dee gis état bi ñu leen di gisee nii mooy il des années-lumière il y a des milliards d'années ni ñu meloon ñun moom lañ leen di doog gis ñun mais pas ni ñu nekkee nii nii nii parce que seen leer yi day daw daw yi ñuy daw dañuy daw di daw di daw di daw après ñu feeñ ci moment boo xam ne ñun ñu ngi leen di gis tey tey par exemple bu guddi jotee ñun biddiw yi ni ñu leen di gisee nii meluñu noonu say def il y a des milliards d'années lañ meloon noonu peut-être que sax biddiw yi ñu ñu nañ bari na ci yoo xam ne dee nañ ñoom instant bi nii dee maanaam existé tuuti mais sauf que ñu ngi leen di reflet bi ñu bi ñu def ñu ñun moom la ñu gis tey. loolu it mat laa bàyyi xel ah maanaam bu ñu nee yàlla moo feeñ ci lépp. maanaam li muy tekki ce n'est ni plus ni moins que ni yàlla yi ak ay meloom ñoo am effet ci lépp loolu rekk lay tekki bis boo jàppee ne jëmm ji lañ ci jublu physique yi corps yi maanaam yaa ngi dugg ci bokkaale boo xamante ne ak tamit xeetu passeport boo xamante ne musiba rek la lay indi moo tax ngeen di gis ñoo xamante ne ñàkk comprendre wax jooju moo leen yóbbee ci. ñuy def ay xeeti tuuti doone yu dul jeex parce que jàpp nañ ni lépp yàlla la xam nga yàlla mooy feeñ ci lépp bokkute ak lépp yàlla la déedéet yéen ci yàlla Muusa alayhi wassalaam yàlla mi ngi doon wax ak moom à travers tàkk-tàkk bi yàlla moo feeñ moo ko feeñoo jaare ko ci tàkk-tàkk bi mais tekkiwul ne yàlla mooy tàkk-tàkk bi am na différence entre moo feeñ ci lii ak mooy lii xam ngeen ne am na différence entre entre euh, bu ma ne lii de Modou lii de. ñu ne waa ma lii day moodoo est-ce que li ma ci jublu mooy ci lii mooy moodu <coughs> bouteille bii bouteille ndox mi mooy moodu loolu laa ci jublu li ma ci jublu mooy moodoo ko duy <coughs> voilà waaw lii day Modou xam nga tey fi mu ngeen gis ko ci kër yi xale benn xale ñoo romb def benn benn yàq dara ñu daal rek daal di ah, ah. moo fi jaar. cest à ay ay lañ gis loolu lañ jublu ci ne lépp yàlla moo fi ne maanaam moo fi feeñ. loolu lañ ci jublu mais jubluwuñ ci ne maanaam que ni en physiquement dafa ñëw moo fi nekk imposant nii et que ñi gisuñu leneen lu dul loolu bu bu maanaam mbir mi mënta nekk loolu ala kulli xaal te loolu sax de toute façon yanu wut maanaam hein voilà donc loolu tamit moo tax ah, baatu tajal bi moo tax il faut que ñu jox ko sens bi mu war a am yàlla mooy def tajal lii maanaam mooy feeñ ci lu ne maanaam moo ciy manifesté wu loolu lay tekki mais tekkiwul ne moom mooy jëmmi mbir moomu mais nag réalité bi mooy ne moom moom ci boppam euh, ay meloom voilà mooy ay meloom ay turam ak ay meloom ay turam ak ay meloom ñoo lan ñoom ñooy feeñ ci mbir yu ne et ah ci turam yéeg meloom yi ci la defaree ci la bindee mbir moomu kon loolu boo ko xamee dina la musal ci yenn compréhension yu ñaaw yi ah, ak it parce que compréhension bu ñaaw boobu fi muy jëm mooy léeg-léeg da nga gis ñoo xamante ne masala ah, mbir moomu compréhension bu ñaaw biñ ci amee moo leen yóbbee ci ne ñu ne kon lépp yàlla la subhaanallah na ma yàlla baal sax ci nettali gi mais comme il ñu kii ko mooy par exemple ngay gis ne man yàlla laa yow yàlla la kii yàlla la li yàlla la mbaam mee yàlla la xaj bi yàlla la maanaam subhaanallah ah te comme ni ko benn mbokk doon wax te kuñ ci ne xaj bi mooy sa baay mu mer <laughs> mais xaj bi de sa baaya mbaam mi sa baaya mu mer léegi ngeen ni nag yàlla la <laughs> ah yàlla na yàlla li ci yéeme mooy dégg-dégg googu da leen di yóbbee ba nga xamante ne léeg-léeg da ngeen ciy gis ñuy def doxalin woo xam ne bu doy waar la maanaam dañuy dem ba ni par exemple comme ñun ñëpp yàlla lañ maanaam loolu mooy postulat bi ñëpp yàlla lañ ñu ne waaw ñu ne kon. lenn lu ne mën naa xew suñu diggante te dara tawut lu dul ne yàlla moo jublanteeg yàlla ñu ne waaw ñu daldi dajale euh, xale yu góor yi xale yu jigéen ñi ci benn saal acca léegi lu leen neex def parce que tout simplement yàlla dong moo joteeg yàlla amul benn amul dara lu ci garaaw ñi comprendre lul ne ndekete yàllaa joteeg yàlla ñoom ñooy am bàkkaar bu nekkee ci yooyu waaye ñun amuñu bàkkaar parce que yàlla rek a joteeg yàlla maanaam xeetu dégg ñu ñaaw yooyu la leen di yóbbee. Hmm? waaye ñu xam ne quintessence <clears throat> mbir mu nekk maanaam mbir mu ne la ko taxawal. la tax mu nekk loolu ay tur yàlla la ak ay meloom te loolu mooy li mu feeñal ci xaqiiqatul muhammadiyya maanaam ci jëm yent bi sallallahu alayhi ci ruuxam mu ne wala maa nga xam ne na kaana nekk na al amru mbiri kazalika nii waxtadat te mu waral sifaatu ay meloom yi al uluwa ak kawe wa sufla aku wàcc maanaam kon meloom yi tamit dafay war waral benn dualité mooy dafay am yu mbir yu kawe am mbir yu suufe bu boobaa xalaqa mu bind nag lil uluwi ñeel kawe gi min yi ci nekk nekkam ak ta'ifa kuréel googu nga xam ne as-sa'ida mooy ñu texe ñi al musammat ñoom la ñuy tuddee bi atba'i Muhammad ci toppi ñi nga xam ne ñooy way topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sawaa'un moo xam yemmoo na ci ñoom yemmoo na ci ne taqaddamat jiitu na fi zuhuri ci feeñuwaay ila dunya jëm ci àdduna am wala bokk yi ci ak feeñam te axarat dañ cee dañ caa gannaaw maanaam dañoo ñëw ca gannaaw ba maanaam mooy lan képp koo xamante ne dafa topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo xam avant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci jëmmam di feeñ ci kaw suuf la wala après la loolu loolu euh, jouéwul ci liñ nar a wax ni mooy ne képp ku texe rek c'est parce que dangaa ngaa teg teg sa tànk ci yoonu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yenent yu njëkk yi ña yenent yu njëkk yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci yoon yent bi sallallahu alayhi wasallam teg sa tànk yenent yu njëkk yi ña leen topp dañ leen a topp waaye ñoom ñoom yent yàlla Muhammad lañ topp sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg moo tax borom bi subhaanahu wa leen woon ñoom yenent yi am na yenent bu may yónni kooku su ñëwee fekk leen ngeen nekk ci kaw suuf yéen ñëpp dangeen di bàyyi la ngeen ne dem topp kon képp ku tegu ci yoon bu jub rek en fait yoonu yenent bi yàlla Muhammad nga topp sallallahu alayhi wasallam moo tax nga bokk ci ñu texe kon texe gi li waral nga texe mooy topp di nga topp kan yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax nga texe ce qui veut dire que ni ñun suñu texe ñu koy amee ci yo ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi bis bu ñu teggee suñu tànk ci li yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi woon loolu mooy jëm ñu suñu texe bi d'ailleurs loolu moom dafa feeñ dafa leer nañ li Seydina Umar waxoon radiyallahu anhu ah? yàlla daf ñoo teralee l'islam saa yu ñu wutee benn teraanga ci jaar bëgg koo amee ci leneen wala feneen fu dul islam ñu torox ah oui te loolu gis nañ ko jullit ñi fi mu toll kenn gënu leen a torox kenn lenn rek ko waral mooy ñàkk maanaam wut gi ñuy wut teraanga ci feneen fu bokkut ak l'islam jàpp ne teraanga ñoom daañ ko amee feneen fu bokkut ci lislaam loolu njuumte bu rëy rëy suñu borom dafa yéeme. ah et puis dafa diis ci moom quoi. Hmm? dafa diis. comme quoi tout est relatif kon il faut que kon kon képp kon ñi nga xam ne ñoom ñoo topp yoonu ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooy eh, ñooy ñooy ñi kawe ñi maanaam ngir ne eh, wàll gi nga xamante ne moom mooy feeñuwaay gu kawe gi ci ci ci meloom. moom moo waral mu ne ci ñoom la leen la jaarale ñoom ñoom ci loolu la leen binde loolu moo waral ñoom ñu texe mooy côté leer bi euh, waaye xalaqa bu bind tamit wa xalaqa mu bind lu suuf li ñeel wàll gi féete suuf min zaat yi ci nekk-nekkam ak ta'ifata kuréel gi nga xamante ne ak shaqiya ñoom ñooy ñi texee di ñi al musammaat ñooñu la ñu tuddee bi ak atba'i iblis ci topp yi way way topp yi yi kon ñi topp iblis ñooñu ñoo tegu ci yo ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooñu ñoo féete suuf maanaam ñoom volet nga xamante ne borom wa ay feeñuwaayam volet bu suufee bi ci la bindee la bindee ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi topp iblis moo tax ñoom ñu jaare fa texee bi kon mbir mi en fait loolu moom moo tax ci ngay gisee ne mbir yi. ci njàlbéen gën a affaire bi du léegi de affaire bi c'est bien établi bien avant affaire bi affaire bi yàgg na looloo tax ku am xel day d'accord ci ne lu yàlla def rek noonu la moom day góorgóorlu rek bëgg nekk tegu ci yoon bi bëgg def mais xam na ne yàlla fa ko teg foofu teg na ko fa pare te yàlla kenn du ko changer dara te yàlla nag mooy yàlla ñi ci des duñu yàlla ah. jaam rek lañ mën a te jaam mënta nekk leneen lu dul kuy maanaam ku jaam c'est-à-dire ku ku amul ku amul droit bu muy réclamer voilà amul droit bu muy réclamer mu loolu mooy jaam ah day kese. du yam ci si mais daa war a def lañ ko digal topp ndigal di subir conséquences te warul kaas amul droit kaas parce que moom dañ koo moom jàm bu waaw loolu mooy mais moo tax bu nanguwul musiba dal ko mais lii mooy jaam jaam nii la war a mel ni plus ni moins voilà ni plus ni moins moom dañ ko moom ko euh, léegi moo tax ñun moo tax moo tax ñun ñu war a nekk ñoo xam ne dañuy nangu ne yàlla nii la ñu melal nii la bëgg ñu mel fii la ñu jaarale lii la am lii la jox bu ñuy sàkk ñu sàkk ci moom comme ni ko yent bi wax sallallahu alayhi wa sallam mawlana ibn abbas radiyallahu booy laaj laajal yàlla wa booy wala wa iza sta'anta booy sàkkoo muslu wala boog ngay sàkkoo loo bëgg di di di ku la xettali sàkkul ndimbal ci yàlla ta'arrafu fi shiddati ya euh, ta'arrafu fi raxa ya'rifka fi shidda fexeel ba ngay wan yàlla tout le temps ne ko maa ngi nii di topp li di nekk ci li nga bëgg jamono yi mu yombee su ko defee jamono yi mu mettee saa yoo ñëwee ni yàlla maa ngi nii yàlla xàmmiliku la maanaam maanaam xàmmiliku ko bu ko defee mu xàmmee la dans le sens bu jamono ji dee dee dee yomb fi muy yombee fi muy fi lépp di eh, amee dara amul benn problème moment boobu góorgóorlu ci quand nga def lu neex yàlla su ko defee su demee boo demee ba nekk ci ay tartar ay xat-xat nga ne yàlla ah maa ngi nii de xam nga euh, du lu ñu tere mais ku ne xam na ni gënt gënt maanaam gënt yomb moos nga nekk ci lu la neex nekk ci lu la neex nekk ci lu la neex nekk ci lu la neex te mu leer na la la neex baaxul ba bës jot lu naqari ñëw nag léegi nag nga war a ne yàlla nag waaye yàlla léegi bon c'était c'est léegi léegi léegi waaye c'est difficile ñëw naa xam nga ni kooku maanaam moom ci boppam waa ji def lool ci boppam xelam du dal en fait xelam du dal ci ne yàlla dama ko nangul li mu parce que dès le départ moom ba muy ba muy ba muy Euh, ba muy yomb jubluwul woon ci yàlla ci benn yoon loolu daf ñuy day day day day <coughs> léegi sax gars yi dañuy résigné wu sax subhaanallah nañ yàlla nañ yàlla sàmm danga ci ciy dégg sax ñoo xamante ne dañuy dem ba naan yàlla nañ yàlla sàmm naan euh, ñun naal nañ def lu ñu neex bu ñu deewee yàlla def mu ko neex sauf que comprendre ñu ne <laughs> comprendre ñu enjeu yi en loolu ñàkk comprendre enjeu yi dëgg la parce que yow li la neex li ñuy durer yàggul dara àdduna bi dafa yàgg yàggul yàggul dara lu ëpp ci ñun dund nañ le minimum mooy ceeru li ñu waroon dund le min le maximum lu ëpp ci ñun le maximum dund nañ ceeru li ñu war a dund loolu mooy le maximum bu dul ñëpp sax moom xanaa gone yi leen ci génn adde ah, boo boo boo xoolee say at nga teg du la ko laat mais xool ko rek. nga teg ah nga multiplier ko par 3 nga xool ñaata at ngay am bu boobaa après nag nga xool seen famille ñaata at ñaata nit ñoo ko am at boobu. nga xool seen famille rek ñaata nit ñoo am at boobu nga xam ne yàggatul ah yàggul dara dara dara ba pare en plus xam nga lu garaaw li garaaw mooy looy gën di dem affaire bi day gën a gaaw vitesse bi maanaam vitesse bi affaire bi di di di âge bi vitesse bi muy yokk day gën a gaaw booy nekk xale temps bi day yéex nga xamante ne une semaine day yàgg boo daan am vacance une semaine mais lu yàgg lay doon wala vacances deux semaines wala grande vacances yi day yàgg ba mu mel ne sax mook moo moo euh, période bi nga daan dem école ñoo tolloo tellement day yàgg petit à petit noonu la looy gën di dem nag euh, relativité bi mooy indi ne temps bi day day day gën di gaaw looy gën di màgg temps bi day gën di gaaw donc euh, diggante bi ngay am zéro ba vingt ans wala dix ans yi ngay njëkk dund rek zéro ba dix ans mais loolu moom da yéex dix ba vingt ans dina yéex mais pas comme bële mais vingt ans trente ans mais boobu boobu mu gën a gaaw encore trente quarante ans moom eh. virage looy gën di dem nag looy gën di dem nag temps bi temps bi di di mel ni luy naaw si après nag nga commencé xool ne ñi nga nekk ndoowaloon xale ñi nga bokkaloon classe photo de classe bi ñëpp ñu ngi commencé wàññeeku nga xool ko daal ni kii ndeysaan kii nekkatu fi kii nekkatu fi kii nekkatu fi ndeysaan ña nga daan àndal lu baree bare nga gis ne da ngay jékki-jékki dégg ñu leen di tàgge benn par benn. waaw voilà bu la yàlla maye du fan sinon yow la ñu tàgge maanaam boo déggul ñu tàgge rek c'est parce que yow lañ tàgge <laughs> ah affaire noonu lay demee de. li ci tane kay mooy ngay dégg ñu leen di tàgg soo ko dul dégg ndeysaan sa sa sa sa sa sa gouvernement ndeysaan da yàlla ko yàlla bu ñu dafa dafa moom moo moo génn àdduna sama maam yi quoi moom maa ngi fàttali ko am na benn jour mu toog naan mais genre di def état des lieux quoi ñi mu doon ànd ak ñëpp génn nañ àdduna <laughs> et que instant bi dafa wéet quoi maam te da nga ko doon sentir ah que ni dafay commencer sentir benn wéetaay benn kii parce que xaritam yi ñi nga xam ne ñooñu la daan àndal tous les jours même bu daan fi mu ñu daan yónni yëpp mooy ay demal kër diw nangam nangam ba kii ñooñu dem seet ko wala yóbbu leen ma kër di yooyu rek la daan wax ñooñu nga xamante ne ñooñu mooy soit ñam daan àndal wala ay frère am lañ mais ñooñu ñëpp génn àdduna. waaw mais da daan feeñ dëgg dëgg dëgg da ko daan wax sax ñépp dem nañ xoolal rek kii dem na diw dem na diw dem na te mais ñépp duñ ko marqué loo effectivement de la même manière mais daf ci am ñu koy gën a comme frère am yi frère am yi gis naa ni ñoo ko daan gën a marqué mais ñoom ñépp dañoo dem ba màggat mais le problème mooy affaire bi day gaaw temps bi day gaaw ñépp ay dee par benn benn fiw ni ñuy juddoo nii bis mu ne nga dégg am na ku juddu lii am na ko juddu am na ko juddu mais dañuy jékki-jékki rek gaa yaa ngi gaa yaa ngi dee gaa yaa ngi de gaa yaa ngi dee. et c'est très rapide <coughs> waaw voilà xam nga instant bii ñun kaamil yi ci sens bële la ñuy gën di dem sens ñuy judd daan nañu wàcc kaamil na xam na ku ji judd <laughs> mais day jékki-jékki rek sens <laughs> <laughs> kaamil pour diw. mais loolu c'est en fait ñun. bu ñu dund ci société yu mel nii le fait ñu bëri xamante wuñu loolu mooy indi xam nga ñun bi ñu nekkee Sénégal dañ daan dégg lu bëri ay tàgge par exemple ci rajo yi le fait ñun fi mu toll duñ dégg tàgge yi loolu mooy indi ñun dañuy foog ne gaa yi ju gaa yi nekkuñu di dee quoi alors que alors que gaa yi dee ah parce que si euh, boo xoolee su ma juumu la ah, man am na benn chiffre bu ma ci gisoon te loolu yaa Ah, il y a dix ans hein, plus de dix ans que ni euh, ah. par jour la ñu wax wala par mois mais yaakaar naa par jour la trois cents personnes dañuy dee rien que <laughs> mais aussi noonu la ñu juddoo da gis ne juddu yi tamit noonu la bare parce que boo demee hôpital maternité da ngay gis daanaka dañ fees nit ñi di juddu. voilà mais noonu lañuy ñuy deewee aussi ah nit ñi noonu lañuy ñuy deewee nombre de naissances yi ngay dégg nga xamante ne par exemple boo demee euh, mère enfant euh, euh, hôpital kii sud xaw ma ah Lyon sud bu Feyzin bi bu Croix-Rouge bi. est Torek Tonke ngay dégg ñu naan par exemple 60 naissances par jour entre guddi gi bëccëg gi. fenn fu ci nekk nga xam ne boo ko boolee day day nekk à peu près ay 300 jàpp 400. noonu la tamit nit ñi di deewee par jour ah hôpital bu ne ay 60 personnes ak yooyu par jour a ah. c'est que ñun comme ñun du ñu xamante du ñuy amul ay tàgge ay kii yooyu moo tax ñun du ñu rend compte que ni gaa yaa ngi dee. ñuy voilà mais pompe funèbre yi soo demee ci pompe funèbre yi nga dem fa parfois du ñu am temps wu da ngay indi néew mais amaguñu temps wu occupé wu ci waajooju parce que dañu nekk ci ñeneen ñu ñu occupé wu ah. waaw te waaw yi tëjuñu ah. pompe funèbre yi gars yi ñu ngi ciy gagné xaalis bu bari parce que nit ñi ñooy dee. comme ñuy gas Sénégal rek. ñuy gas tamit Sénégal rek. waaw waaw ñi di gas waaw. waaw li mu ne fan yii fan les journées baaxul quoi ba gasuñu bëri. <laughs> yàlla jaala saam mais ala kulli xaal c'était pour dire que rek faut que ñu faire attention ci ci ci loolu nit ñi nit ñi dé déegi dafa bari non mais dafa bari sauf que ñun duñ ci rend compte duñ ci rendre compte quoi parce société bi dafa fermé wu. nit ku nekk sa bopp rek nga xam ñi nga dëkkal ñi ngay ak ñi ngay bokkal liggéey wala yooyu amul maanaam xamuñu presque ñeneen da dëkk ak benn nit ci même étage bi nga dëkk même immeuble bi ñaar wala ñetti nit dee ci te doo xam ne dee nañ mhm. da ngay jékki-jékki rek gisatoo leen finalement nga jékki-jékki di leen laaj naan am na ko dëkkoon fii nangam nangam anamu ñu ne la kooku dee na bu voilà boole ko catastrophe naturelle yi mën a tax nit ki dee nga boole ci euh, accident de la route yi mën a indi yi mën a tax nit dee nga boole ci guerre yi tax nit mën a de ak et cetera maanaam yooyu yëpp maanaam mooy ne mbir mi kon ku jàpp ne yow mën ngaa toog rek di def lu la neex après yàlla moom dana def lu ko neex te yow temps bi nga déjà li yéeme mooy temps bi nga am pour def lu la neex bariwul mais temps bu tuuti tuuti tuuti te ku nekk ci ku nekk xam na ne ku nekk ci ñun mës na am mbokk wala ku mu xam ku jege koo xamante ne bi mu nekkee ndaw ci la génn àdduna ñun ñun ñëpp la amul kenn ci ñun ku ku ku ne man xaw mësumaa xam ku ku génn àdduna fekk ne xale la amul ñun ñépp xam nañ ko la mu nekkee kooku nag mën naa nekk yow tey suba ah gars yi dañu daan ne woon ne mais pourtant démb rek lañ doon dox ñoo ñoo bokkoon fi ñu nekkoon wala sànq rek léegi la fi romb. voilà c'est parce que dee du tàggoo comme que mbir mi noonu la demee nag il faut ñu waajal ko li tax nag ñu koy waajal ñaari mbir la c'est parce que au dafa am ñaari kër yu fa nekk. gu ñu tuddee àjjana ak kër gu ñu tuddee safara genn kër gi dafa xéewale xéewale boo xamante ne ci dayo xéewale la ne geneen kër gi nekk kër goo xamante ne dafa naqaree naqaree métti métti métti ba nga xamante ne ci dayo metti ak naqare la ne te faw ñu waajal ko waaw te budul bii bee la amul amul beneen fii ngay nekk wala fee am voilà amul amul deux choix beneen bi ci des nag mooy ne euh, li nga bëgg ci yàlla te mooy dem ba am ngërëmam gu mat sëkk goo xamante ne du delluwaat ginnaaw ba pare nga nekk jaam boo xamante ne dara dootu la tënkati lu dul ne yow jaamu yàlla nga bu mat sëkk ci yàlla loolu boo ko bëggee am faw nga liggéey ko bala ngaa dee parce boo xësee ba dee jeex naa maanaam dafa am niveau boo xamante ne feeg yéeg goo fa yow moom fexeel ba bu lee te comme mbir yi nekkul ci sa loxo kon defal course ak montre bi parce que lu tax parce que soo deewee ci ngay xam ne ndekete waroon naa gën a góor góorgóorlu pour mën a yegg ci niveau boobu parce que que à partir niveau boobu ci laay nekkee koo xamante ne léegi dootuma arrêté ci maanaam samay mbir day yéeg rek dootul dootul stagné mais feeg yéeg goo foofu. boo deewee rek c'est fini lépp day arrêté léppay arrêté léppay arrêté du jour au lendemain amatuloo droit am surplus sa lépp day arrêté alors que niveau boobu boo fa yeggee léegi nag sa sa ni amatul dara luy arrêté ci yow maanaam da ngay ko mën continuer di continuer maanaam même que génn nga àdduna mais da ngay mën di continuer day am sax droit di mën di jaamu yàlla di def yeneen xeeti jaamu yàlla comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ne guddi gi rañaan romb na yent yàlla Musa alayhi wasallam ci xabroom muy julli voilà ah waaw ba pare fekkaan naa ci asamaan voilà maanaam amul foofu am na niveau bu boo ko yeggee doo am amati benn limite mais niveau boobu ay ay ay wax may ko nit de ak ay prétention ak ay yaakaar ak jàpp naa ne ak bu ma sañoon ak ak a neexoon loolu may ko nit ah de góorgóorlu dëgg moo koy may nit def yitte loolu ngeen di gis boo leen gisee nitu yàlla yi di ñaan yàlla nañ yàlla may gudd fan ak wér pour loolu la ah. ñaanuñu ko parce que dañ fee bëgg a des fii àdduna bi fii amul luñ fii des amul en amul lu. neexul. voilà amul lu lu neex trop lu tax nit ki di fi bëgg a des. lii tax nit ki bëgg fee des rek mooy ëllëg ngir ëllëgam ak ngir digganteem ak boromam mu mën ci gaaw avancer benn avancement boo xamante ne dana mën a gagner li mu bëgg am dina dina mën a am li mu bëgg gagner lépp. ku kooku rek day limité comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam bu nit ki génnee àdduna doomu aadama bu génnee àdduna iza aadama inqata'a amaluhu illa min bu doomu aadama bi xësee bu génn àdduna rek jëfum yëpp day daal di ba mu des ñett ci ñett rek xam-xamam bu ñuy jariñoo ah lan sarax saraxatun jaariya sarax sarax maanaam loo xam te ne day daw day continuer nit ñi di ci jariñu ak lan ak ku koy ñaanal yooyu yooyu lay dese sinon léppam day dagg mais loolu mooy ki nga xamante ne àggul niveau bi nga xam ne moom lay wax léegi nga xamante ne moom bu fa ba yegg du kon du deñ di nekk yéeg di dem ci yàlla doo dara doo arrêté mais loolu caaxaan mayewu ko ay foog mayewu ko niki noonu su ma sañoon ak a neexoon bëggoon naa vraiment euh, euh, aka bëggoon lii yooyu yëpp mayewuñ ko li koy maye mooy euh, jublu ci yàlla jublu ci yàlla kese dëgmal ko voilà te xam ne lii la te sama objectif bi lii la looloo tax kon ñoom ñuy nit yàlla yi ngeen gis ñuy ñaan yàlla may leen gudd fan voilà mais sinon sikk nekkul ci ne dem àjjana moom moo dàq ko dem àjjana moom vraiment moo dàq moo moo dàq nekk fii voilà euh, kon kuy xalaatee noonu maanaam jàpp ne garaawul amul problème mën naa def lu ma neex après tamit yàlla moom dina def lu ko neex c'est parce que conscient wul ci ci danger bi nekk ci xalaat boobu conscient wu ci. dégg nga euh, mu ne fa zaaba bi mu bi nga xamante ne kon borom bi subhaanahu wa ta'aala ci feeñu waayam ni mu feeñalee li nga xamante ne moom mooy li kawe ci moom ci ay feeñu waayam mu feeñal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy texe mu bind ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy texe te ñooy ñi topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam et que ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñi suufee maanaam feeñu waayam bi maanaam gi nga xamante ne mooy wàll gu suufe gi ci feeñuwaayam mu bindee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi texee di te ñoom ñooy ñuy topp iblis fa zahaba mu fa zahaba mu yàlla nag dafa jël yóbbu bi saidati ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi texe ala tariqatil uluwiyyati ci yoonu kawewaaye googa allati bi nga xam ne taqtadihi waral na ko xaqaa'iqaha ay xaqiiqaam moom yàlla maanaam ndax ne moom maanaam xaqiiqa yi nekk nekkam googu fa add xalaaxum mu daal leen di dugal daara raaxati këru noflaay ga te mooy àjjana waaye wa saara mu daal di bi bihim ak ñoom maanaam mu dem ànd ak ñoom maanaam yóbbuwee leen jaarale leen fii jamii ci mboolem dawaraati xaa ay wërngëlam maanaam mboolem eh, étapes yi mboolem eh, cycle yi voilà cycle bu ne mu jaarale ko fa xattaa mbete aw solahum mu daal leen di jokkale ilay ci jëm ci moom maanaam euh, loolu après dinañ ci ñëw léegi bu ñuy demee ci beneen partie bi waaye wasaaba ba mu daal di yóbbu tamit jëlee yóbbu bi shaqiya ci ñi nga xamante ni ñooy ñi texee di ji ala tariqati sufliya ci yoon wi nga xam ne ñu mooy yoon wi nga xam ne mooy fa lay jaarale maanaam mooy yoon wi nga xamante ne mooy yoonu suuf si maanaam di gën a suufee allati bi nga xam ne taqtadihi waral na ko xaqaa'iqa ay xaqiqa mooy feeñ waayam moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ci wàllu bu suufee fa adxalahum mu bu ko defee mu dugal leen daaral azaabi këru mbugal gi wasaara mu daal di bi bihim ci ñoom jamii a xa ci mbooleem euh, kaaw ya maanaam mooy kaaf yi mooy darakaat mooy degré yi ci suuf kaaf yi mooy safara xam nga safara ay kaaf la am àjjana ay darajaat la am ay ay ay ay darajaat mooy ay ay ay escalier ay ay ay niveau ay degré voilà ay degré waaw baat d'ailleurs sax baat daraja loolu la mooy degré voilà bu ñuy bu ñuy wax même ci température nangam degré moom la ne maanaam nangami daraja la ñuy wax ci <laughs> arab ah voilà mais euh, mais bu dee safara moom ay darakaat la am ay darakaat la am moom lay wax a naan innal munaafiqiina fi darakil asfali mina naar maanaam ñi nga xam ne ñooy naafiq yi ci daraka yi gën a suufe mooy mooy contraire dara ja mooy buy yéeg daraka mooy buy wàcc mooy kaaf yi ajjana euh, ci kaw la nekk alors que safara moom ci suuf la nekk voilà moo tax moom aadama alayhi salaam bi mu nekkee ci kaw euh, yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ko gisee ci rañaan bi mu gis ko mu toog mu nekk euh, benn mag mag mu toog ci benn turun waaye day xool ndey jooram reetaan waaye su xoolee càmmoñam day jooy bu xoolee ndey joor bi rek ree bu xoolee càmmoñ bi rek jooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne Seydina sa asalaam mais kii kan la mu ne ko kii mooy sa maam Adama asalaam mu ne mais lu tax muy xool ak groupe yi nekk fii ñii nga xamante ne groupe bu leer bi nekk ci ci ndeyjoor bi ak groupe bu lëndëm bi nekk ci càmmoñ bi et tamit suy xool rek bu xoolee ndeyjoor bi reetaan bu xoolee càmmoñ bi jooy lu waral lii mu ne ko li waral lii mooy ne ñi muy xool di ree mooy ndey mooy waa doomam yi njabootam ñi nga xamante ne dañuy dem àjjana mooy ñi texeñ ñoom moom su leen xoolee ci ndeyjooram lañu ne day ree waaye ñi muy xam ne bu leen xoolee da leen di xool ci càmmoñam moom day jooy mais euh, li tax xadis boobu ñu nettaliwaat ko léegi xew-xew boobu plutôt bon parce que xadis la tamit ñu nettali ko ni mooy ne euh, loolu euh, day wane ne waa àjjana ñoom ndeyjoor lañu ne. et que waa safara ñoom ñooy waa càmmoñ d'ailleurs comme ni ko Alxuraan waxe asxaabul yamin ak asxaabul shimal waa ndeyjoor ak waa càmmoñ euh, mais léegi benn lënt lënt bi nga xam ne moom moo ci ñëw mooy euh, naka lañ mën a nekkee ci ndeyjoor ak càmmoñ même aadama nekk ci asamaan si alors que yii fiiri comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala ne ne ñoom laatu fattaxu lahum abwaabu samaa ñoom duñ leen ubbil buntu asamaan yi wala yadxuluuna aljannata xataa yalija aljamalu fi sammil xiyaati te ñoom duñu dugg àjjana mbete euh, gëléem gëléem gu mat daa di xaj ci bën bënu puso fee gëléem xajul ci bën bënu puso ñooñu duñ dugg àjjana mais loolu expression la daal waxin la daal pour wax na rek ñii duñ dugg àjjana maanaam ça veut pas dire bis bu ñu demoon ba gëléem daal di xaj ci bën bën bu soo ñu dugg àjjana maanaam mais expression la buy wane ne da d'ailleurs maanaam xam nga loolu euh, làkk bu nekk am na ay expression yu mel noonu voilà làkk ah. voilà voilà comme ba sax yi bëñ xam nga buñ ne waaw lii lay bu ganaar saxi bëñ ba ganaar saxi bëñ sa ki xam nga ganaar du saxi bañ cette expression la rek pour wax ne yow lii lii lii lii ma la bëgg a wax la wala lii moom du am mukk parce que bara moo am ganaar saxi bañ te liñ xam ci ganaar mooy du am bañ nit ki noonu alxuraan fii ni mu waxee noonu mooy lool rek gaa yooyu ñoom duñ dugg àjjana ba kañ mbete xanaa gëléem xaj ci bën bënu puso gis ngeen gëléem ni muy toll gis ngeen puso mu toll ak bën-bën waaw loolu expression la léegi euh, comme ñoom du ñu dugg du ñu yéeg asamaan si te que safara ci suuf la ne comme ni ko alquran waxee ni waa safara dañ naan wa qaala asxaabu naari asxaabal janna an afiidu alayna min al maa'i aw mimma razaqakumullah ne waa aljanna dañ waa safara dañ naan waa aljanna ay waay ay waay sotti leen ñu ci ndox mi ngeen am wala bokk ci li leen yàlla wër sa gënal ay waay sotti leen ñu ci loolu nag boo gisee ñu koy wax maanaam euh, baatu sotti sottil ñu koy waxee ci lu nekk ci kaw di wàcc ci suuf kon ci ngay gisee tamit ne safara moom ci suuf la nekk et que àjjana moo ne ci kaw et que le simple fait que àjjana am ay dara et que safara moom nekk ci ay darakaat maanaam nekk ci ay kaaf kaaf d'ailleurs sax euh, dégg naa sax ne baatu kaaw bi foofu la jóge maanaam kaaf bi maanaam te euh, ni avant gars yi xam ne boo boo cëppeeloo cëppeelu ci kaaf bi <laughs> xam nga rek nekk ci ay xeeti coono quoi ba génnaat ci tuuti mais moom mu ngi ci kaaw bi wala day doog a ñëw ci kaaw bi moo tax kaaw bi ak doy waar kaaw bi voilà mais kon ñoom maanaam sawara moom ci ay kaaf la ne maanaam ci suuf rek ay ay ay niveau la mais ci suuf kon maam Adama alayhi nan la nekkee première asamaan di xool ndeyjooram ak càmmooñam rek di gis waa àjjana ak waa safara loolu borom xam-xam yi rahmaanullah liñ ci tontu mooy ne àjjana moom ci ndeyjoor la nekk waaye ca kaw la ne moom ndeyjoor moom Adama waaye ca kaw. maanaam buy xool ndeyjooram ca kaw lay xool aussi aussi maanaam ndax ma nga ca ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala nee na inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa ne ca sidratul muntaha te juróom-ñaareel asamaan ca wetu foofa la àjjana ne moom ko doon ko wax na ci juróom-ñaareel asamaan alors que suuf as alors euh, safara moom ci suuf la bi la ne voilà ce qui fait moom buy xool nag léegi ci càmmooñam ña gis ñoom ci suuf la leen di xoole ci càmmooñ gi la mais ci suuf lay xool. bool kan est-ce que bi <laughs> ah. en tout cas en tout cas en tout cas safara <laughs> en tout cas safara moom ci suufu suuf la sauf que en fait yooyu ay monde yu fii la quoi ci xay bu la bokk en fait du monde bu bon <laughs> du monde bu feeñ du monde bu feeñ ce qui veut dire que ñun euh, euh, comme comme asamaan yi ñuy wax tamit du monde bu feeñ du monde boo xam ne zahir la nii bu ñuy laaj di làmb nii di ko def noonu la demee tamit que ni euh, euh, àjjana ak safara yépp ci xay bu lañ bokk bokkuñu ci saxaara maanaam bokkuñu ci li ñuy jàkkaarloo ci monde tangible mais ñoom monde intangible lañ nekk loolu moom moo tax gëm àjjana ak gëm safara daa bokk ci gëm yàlla gëm ne àjjana am na ak safara am na loolu ci gëm yàlla la bokk mais nit koo xamante ne tey bu ñu ne woon nit ki est-ce que gëm nga ne àjjana am na mooy al yu alladhina yu'minuna bil ghaybi boobu. moo tax daf ni dañuy gëm mi ci kumpa lu ñuy gëm mboolem li nga xam ne dañ koo war a gëm ci kumpa yàlla c'est pas parce que gisuñu ko que duñ ko gëm. Euh, nit ki noonu yeneen yi alayhimu salaam même bu ñu leen fekkewul ñoom ñëpp dañ leen di gëm. Euh, et cetera maanaam nga topp loolu malaaka yi même bu ñu leen gisul dañ leen di gëm tey ku ñu laajoon ne ko est-ce que gëm nga ni malaaka am na mu naan wóoruma day nekk yéefar tey ku ñu ndax gëm nga ni àjjana am na wala safara mu ne ah loolu nag dese na maa leer moom day nekk yéefar parce que daa war a gëm ne àjjana am na safara am na donte gisu ko euh, quant ndax dee am na wala déet loolu du lu ñuy laaj ñu gëm ko. parce que dee ñëpp xam nañ ni am na mais la ca gannaaw dee te alxuraan ak sunna di ko wax ndax dëgg la wala du dëgg loolu lañ ne la nga gëm ko voilà par exemple gëm gëmal ne suuf am na loolu bokkul ci li ñuy sàkku ci nit ñi ngir ne suuf am na moom kenn mënu koo weddi à moins que nga weddi sa propre existence yow Euh, mais te loolu boo ko bëggoon a weddi doo ko mën ndax daruri la dafa am loo xam ne ilmu daruri la tey fi mu toll man su ma bëggoon a weddi ne existé wu ma man man mu bëgg a weddi convaincre sa bopp ci ne en man existé wu du ma ko man loolu ilmu daruri mooy xam-xam boo xamante ne dafa évident nit ki su ko bëggoon a weddi day am problème pour convaincre boppam. su ma bëggoon a weddi tey ne suuf existé wul suuf si damay wedd dama maanaam damay damay damay damay am problème parce que duma ko mën a weddil sama bopp par contre asamaan yi comme gisuma leen ah te awma ay preuve palta palpable ñuy naan juróom-ñaari asamaan yi ñuy wax ak yooyu donc loolu nit mën naa toog ne ah loolu de dese naa koo gëm mais par contre jullit moom faw da ko war a gëm ndax li mu rot ci alxuraan dafa bari te dafa nekk loo xamante ne lu évident la ci ab jullit ci mu xam ne juróom-ñaari asamaan am nañ loolu moom daa war a évident bu ñu laajoon ne ko ndax juróom-ñaari asamaan yi seen existence yow gëm nga ko wala déet ah, moom dese naa koo parce que kenn waxuma leen gisuma leen ma fa nangam day daal nekk yéefér lu tax ngir rot gi mu rot ci alxuraan ci anam goo xamante ne ba pare jullit ñëpp di ko waxtaanee réewu jullit boo dem nit ñi dañuy waxtaanee juróom-ñaari asamaan ne am na loolu kon weddi ko day daal di dugg dugal nit ci kéefër ci kaw loolu nag la beneen pas-pas bi garaawee jàpp ne asamaan yi en fait fukk ak fukk ñaar la et que juróom-ñaar yi maanaam maanaam loolu dafa garaaw loolu tamit daa garaaw gëm ne asamaan yi fukk ak ñaar ma am na waaye du ko wax nee asamaan si en fait fukk ak ñaar la. et que euh, maanaam ngir rek nga gis ne yàlla maanaam léegi lim ko layale mooy yàlla bu la waxee ne la nangam am na rek am na leneen lu mu nëbb ñun weddi wuñ ne yàlla <laughs> moom nee na wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna bind na loo leen xamul loolu ñun xam nañ ko gëm nañ ko waaye moom moo ñu wax ne juróom-ñaari asamaan ñu existé yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rañaane bi mu rañaane asamaan par asamaan mu traversé asamaan. par asamaan benn bu ci nekk mu wax ñu la mu fa gis te juróom ñaar la wax ne ñoo existé ci asamaan maanaam léegi gannaaw loolu nan lañ mën a taxawee nga mën a ñëw taxaw naan gars yi en fait fukk ak ñaar la yéen yéen a yeneen yeneen juróom yi ci des maanaam loolu nan la maanaam ban ndeewte moo ñu war a mën a maanaam moo war a tax ba ñu mën ñu war ñoo mën a gëm looloo maanaam loolu tamit lu ma a bàyyi xel la parce que léeg-léeg ñi nga xamante ne dañuy wax ay wax yoo xamante ne jubul dañ koy faral di layee ay lay yoo xamante ne day xaw a nuru lu jub moo tax nag pour xam ne euh, wala boog nga xam mbir yi dëgg nga xam ne waa ji day rek li muy wax yëpp dara du ci dëgg voilà li muy wax yëpp dara ci dëgg asamaan yi juróom-ñaar la wuute na tamit ak li euh, comme Maurice li mu doon wax ci kiwam boobu euh, le euh, la Bible le Coran et la science livre boobu ne juróom-ñaari asamaan buñ ko waxee dañ cee jublu rek nombre bu bari mais wuñ ci ne juróom-ñaar rek la mais loolu amaan na ngànt bi ñu ko won a wutal mooy day doog ko dugg ci lislaam xëy na dese naa xam affaire bu baax wala yu mel noonu yooyu lañ ko mën a wutal comme ngànt waaye euh, loolu ab jullit du ko fas loolu loolu du pas-pas jullit parce que preuve bi mooy ne euh, le fait mu répétitif à chaque fois borom subhaanahu wa di wax juróom-ñaari asamaan yi ak suuf euh, alquran di ko wax sunna yonent bi sallallahu di ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam bi mu ràññaanee mu tuddal ñu fi mu dem asamaan yi ba pare lim leen ne juróom-ñaar la asamaan bu ne mu wax la fa am loolu mooy tegtale ne jubluwuñ ci ne nombre bi daa bari mais liñ ci jublu mooy ne mbir mi lii la ëpp ko yéesu ko juróom-ñaar la ak yeneen hadith yi nekk par exemple ay jëf yi bu ñu yéeg première asamaan bu ñu fa demee lii jur ñaareelu asamaan bi nii ñetteeli ba bi muy wax ci juróom ñaari asamaan la yem yeneen bi sallallahu alayhi mu mi ngi wax lan mooy kursiyu nu mu toll ak arash mu ñuy wax naan bu ñu jëloon suñu benn jaaro sànni ko ci désertu Sahara bi tey bu ñu ñëw bu ñu bu ñu dellu see bu ñu ñu dellu see ne demal nga seeti ji ko ni fa jaaro bi ni mu naqaree gis ci désert bi noonu la suuf suñ suuf si noonu la naqaree gis suñ ko sànni woon ci asamaan bu njëkk bi bu ñu boolee asamaan bu njëkk bi ak suuf si noonu lay naqaree gis ci ñaareelu asamaan bi noonu la ci tuutee ainsi de suite noonu la ko nettalee ba ca jeexitalu xadis ba juróom-ñaari asamaan doom mu la tudd ne ca juróom-ñaareel ba daan ni juróom-ñaari asamaan yi nag bu ñu ko jëloon ak suuf si ñu sànni ko ci kursi yu kon nga gis ne kon mbir mi juróom-ñaar la maanaam ëppul juróom-ñaar yéesu ko tamit maanaam yooyu yëpp yooyu yëpp daa mat a bàyyi xel maanaam di bañ di topp rek spéculation yi wax yu neex yi ak jaay baatin bu bari bi ñaar ñaar ñaari mu ñaar yooyu wala ñett yooyu parce que ñett la en fait spéculation am na wax ju neex am na jaay baatin bu bari am na ñett waaw mooy gàmmu bi waaw gàmmu gi mooy wax ju neex bi euh, spéculation bi moom mooy euh, esprit euh, modernisme maanaam pas dans le sens positif du terme mais dans le sens négatif du terme euh, jaay baatin gi nag muy fooxal gi voilà mooy <laughs> di jéem a ndax ñu xamul dara ñi euh, fii mu ne kon Euh, ñoom daf leen di jóbbu kon ci dara yi mu ne xatta aw salahum ilayhi ba mu yóbbu leen xatta mbete aw salahum mu jokkale leen ñu yegg ilayhi jëm ci foofa maanaam fa ñu jëm ci biir safa maanaam ci ci ci moom bokk plutôt moom yàlla fa lawlaa budul woon idxaaluhu dugal gëm leen di dugal lahum ñeel leen fii haa ci jaar-jaar yooyu ci cycle yooyu lamaa wasalu gin naa ni kon du ñu jokk ilayhi jëm ci moom ah as-sa'adatu kon texe wa ak texe di huma ñoom ñaar al-mukhtassaat al-mukhtassataani dañoo jagoo bil xalqi ci mbindeef yi ñoom ñaar mbindeef a ko jagoo maanaam yàlla du ñu wax ci moom ak texe ak texe di texe texe di mbindeef yi ñoo ko jagoo li suluuki euh, ngir sóobu gi muy gi muy sóobu alxalku ñoom mbindeef yi ilal xaq jëm ci yàlla bii dëgg alayhima di jaare ci ñaar yooyu yàlla dafa am ñaari yoon yu ñuy jaare pour yegsi ci moom yoonu texe ak yoonu texe bi mais ñaar yëpp yoon la pour yegg ci yàlla wa ba'dal wusuuli ginnaaw jokk nag yegg gi nga yegg ilallaah jëm ci yàlla tabaaraka koo xamante ne dafa sax dakk ci di màgg te mbirum yëpp barkeel wa ta'ala te in shi'ta su la neexee qulta nga ne sa aadatul ak texe mahda kese moo fi am maanaam ginnaaw bu njeggee wa in shi'ta su la neexee qulta nga ne laa sa'aadata texe amatul walla shaqawata texe dit amatul li an na ndax xukmul xalqiya àtteeg gad àtteeg ko jóg mbindeef yi maanaam gi nga xam ne mooy yegg mooy dal ci kaw mbindeef yi kat dëgg-dëgg zaala foofa dafa toxu léegi jeex na parce que nit ñi dañu yegg ci yàlla dem nañ ba seey ci moom boo demee nag ba seey ci yàlla jeex na yow amatuloo àtte àtte yi nga xam ne moom lañuy ñuy àtte mbindeef yi is zaaka foofee wasaa wa saada te texe wa shaqawatu ak texe di innama li am ba des mooy huma ñoom ñaar min ahkaamil xalq dañoo bokk ci àtte mbindeef yi wallaahu bur yàlla taala aj kawe na munazzahun dafa deñ dafa deñ set wecc an zalika walif loolu yëpp euh, fii li mu wax dafa am solo ah, am di amaa na nañ ci ñëwaat mais dañ koy tënk ñun ñëpp ci yàlla lañ jógee loolu d'accord nañ ci avant daray daray dara yàlla rek a fi nekkoon comme li ñu ko waxee woon sànq loolu tamit ñun ñëpp d'accord nañ ci balaa dara xew yàlla rek moo fi mës a nekk te leneen mosu fee nekk ak moom te ba léegi mbir mi noonu la demee de soppeekuwut sauf que léegi dafa feeñal ay turam ak ay meloom feeñal gën feeñal turam yeeg meloom yi ñoom ñoo feeñal mbindeef yi euh, léegi euh, ay àdduna yu bari lañu jaarale jaarale nañu ci àdduna gi nga xamante ne mooy àdduna euh, maanaam maanaam bind bi mbind maam Adama alayhi salaam euh, ñu nekk ci ndiggal maam Adama ñu tuddee ko alamu zar biñ jugee ci ndiggal maam aadama ñu jaar ci euh, arxam mooy ruxum yi mooy kenn ku nekk ci ñun nekk di di ci biiru ndey ak ndiggal baay yi. Mm-hmm. ginnaaw loolu ñu jaar ci biir ci biir léegi nag ñu nekk maanaam nit ñi nit ki léegi ñu ëmb ko loolu tam muy beneen étape ñu ëmb ko ginnaaw bañ ko ëmbee mu jóge ci àdduna boobu ñëw nag ci àdduna bii nga xam ne moom la ñu xam ñun fii étape yi buñ ci jaaree ba fii ñu ku nekk jaar yoon way tax nga dem léegi nag à partir de fii mbir yi day gën a leer en fait kii jaar yoonu texe ak ki jaar yoonu texe bi te kenn ku ci nekk na nga koy jaare bokkul ak sa morom di jaare mais ñoom ñëpp ñoo bokk fañ jëm de xam nga fan lañ jëm ci yàlla wa anna ila rabbikal muntaha parce que ci yàlla fa la terminus ba ne sa borom. ñenn ñi bu buñ fa jógee ñu nekk ci bàmmeel ñenn ñi nekk ci mbugal ñenn ñi nekk ci xéewal ñu jóge fa yo- beneen maanaam foofu lañ naan barsax moom lañuy ñuy faral di wax naan barsax ndax barsax en fait alamul xayal la ne euh, bu jógee ci barsax ñu ne yowmal xiyaamati muy beneen àdduna yowmal xiyaamati ñëw na yowmal xiyaamati tamit bu fa gaaya nekkee nañ fay nekkee du nekk benn après mu am euh, ginnaaw yowmal xiyaamati mu am àjjana walla safara maanaam ñi dem àjjana ñeneen ñi dem safara fariqun ilal jannati wa fariqun fis sa'ir ñenn ñi dem àjjana ñeen ñi dem safara buñ jógee àjjana ak safara maanaam noonu la ñuy di évoluer ci biir solo niveau yi selon kenn ku ci nekk ak ni la yàllay feeñoo bu dee biir àjjana ci ay xéewalam yu yaatu ci jamaalam taaram noonu ngay demee ba seey ci yàlla ba jeexal delluwaat ci yàlla complètement ki nekk safara tamit noonu lay nekkee ci jalaal gi ko yàllay feeñoo ci ci mbugal gi ak metit gi à travers loolu feeñal feeñu googu ci lay demee di dem a dem a dem nga xam ne day dem ba nekk koo xam ne day jaamu yàlla jaamu yàlla gu mat sëkk dem ba nga xam te tamit day jeex ci yàlla yegg ci yàlla moom tamit kon finalement en fait euh, objectif bi benn la maanaam mooy yegg ci yàlla waaye fa ñuy jaar ba yegg nag moo moo wuute euh, ci biir loolu nag am na ñoo xamante ne seen étape bi nga xamante ne mooy yeneen étape yi ñu war a jaar par exemple bàmmeel ajjana kii yawmal xiyaamati ajjana yooyu ba yegg ci yàlla lépp ñoom fii ci àdduna dañu ñoom traversé nañ état yooyu yëpp fii ci àdduna lañ ñor fii la ñuy traversé étapes yooyu ñoom ña nga ci yàlla léegi ñoom nekkatuñ ci leneen ci yàlla rek lañ ne maanaam ci biti nii dinañ nekk ci biir àdduna bi bien sûr mais seen réalité seen ni ñuy dund ñoom nekkuñu ci leneen ce qui fait que ñoom duñu déménager en fait moo looloo tax ñooñu dee du am ci ñoom ñoom dañuy làqu rek mm. mais duñu dee ñooñu réellement parce que dee nañ lañ waroon a dee ba léegi mooy lan seen bakkan bii rey nañ ko fekk ñu ngi dund fii ci yàlla rek lañ ne yàlla rek lañuy jaamu jaamuñ leneen te ci yàlla rek lañ nekk xamuñu leneen lu dul yàlla bu ñu xoolee yàlla la ñuy gis bu ñuy déglu déggee yàlla la ñuy dégg suñuy wax ci mbiru yàlla la ñuy wax te ci moom moo leen di wax loo ñuy dox ci yàlla lañ jëm su ñu taxawee ci kanamu yàlla lañ taxaw amuñu leneen ñooñu nag bu ñu demee gars yi naan ñu ngi kii léegi ñoom en fait ce qui veut dire que ñooñu duñu tox duñu def leneen parce que maanaam buñ jugee ci àdduna bii nii ci zahir nii ñu maanaam ñu làqu léegi dañ naan ah diw de làqu na léegi mooy mooy en d'autres termes rafetal la ci dee na mm-hmm. euh, mais. Euh, loolu làkk googu ñoom ñuy làkku c'est pas parce que ci zahir nii jóge nañ ci àdduna bi dem nañ beneen àdduna que ni en réalité dépassé wuñ ko woon déedéet parce que ñoom comme dem nañ ba yeggee ci yàlla ba jeex takk ci yàlla ci yàlla rek lañ ne ñoom en fait xamuñu leneen lu dul yàlla te gisuñu leneen lu dul yàlla te nekkuñu ak leneen lu dul yàlla te nekkuñu feneen lu dul fa yàlla ñoom amuñu kii yooyu moo tax ñooñu buñ demee ci bàmmeel tamit. duñ fa fekk ay jëf yàlla lañ fay fekk te fii ci suuf ci yàlla lañ jóge kon amuñu ñoom en fait déménager wuñu ñooñu ñooñu par exemple ay dépaysement bi am ci ku déménager loolu du leen dal. amin amin amin voilà ñooñu ñoom dañ brûler état bi complètement ñoom gars yi bu ñu nekkee ci affaire u ak yooyu di ci rey seen bopp ñoom même biir àjjana sax euh, àjjana maanaam ñeneen ñi ci des ñëpp dañ leen di dañ leen di xéewalee àjjana maanaam dañ leen di yóbbu àjjana pour ñu nekk ci xéewal alors ko ñoom bu ñu leen yóbbee àjjana àjjana mooy xéewlu ci ñoom mais ñoom yàlla rek lañuy ñuy xéewloo ñoom amuñu leneen lu dul yàlla. loolu étape la boo xamante ne foofu deneen étape la boo xamante ne boo ko xësee ba jàll c'est bon le tour est joué gagné nga yow kooku nag bu xësee ba am loolu dootul jaarati muy dund. kooku ku xës ba am loolu dootul jaarati muy dund parce que kooku soxlaatul ay gudd fan googu muy ñuy ñan léegi moom soxlaatu ko. yàlla ñu yàlla may gudd fan moom soxlaatu ko parce que waaw mais yàlla nañu yàlla may gudd fan ku ñu amee loolu mais bu ñu ko xasee ba am moom maanaam ñoom ñu nekk fi ak ñu bañ fi nekk ñoo yam ci zahir parce que en réalité duñ fi jóge ñooñu ñooñu bu nit ñi deewee ñu naan diw làqu na diw dee na suul nañ ko gars yi foog ne pare nañ ci moom foofu day continuer di dund foo ko neex ci goxi asamaan yi suuf si daf ciy dox daf ci taxawal di ci def nu ko neexee fa mu nekk tey la waalu di gën a ay ci lim doon man bi muy dund. kooku amul amul problème boobu moo tax mu nekk fekk ci saa zahir wala mu bañ fee yam ñoo yam ci moom en fait amul lu muy gagner ci di di nekk fii di noyyi suñu air bi di dund ci pollution bi. ak di reyante ci ci ci ci ci métro kii di ak di di xëy di di di daj ay coono yu dul jeex moom amul problème moom amutul problème boobu amul lu mu ciy gagner en fait mais amul lu mu ci perte non plus. est-ce <laughs> mais ku ne mën na cee bokk. yow kay dugg ko rek. Mm. te def ko te jàpp ne te def ko sa objectif mbir mi lenn kese la. mooy gëm ne yàllaay sa boroom nga bëgg koo jaamu te jublu ci moom teg sa tànk fi ko yent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon loolu kese la du leneen mais na wax ko moo gën a yomb def ko wax ko moom moo gën a yomb fuuf def ko mais du leneen a ah. xam nga daal teg sa tànk fi ko yent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon loolu rek la di wax la mu daan wax di def la mu daan def nekk ca la mu nekkoon bien sûr selon jamono ji c'est-à-dire que tey bu yenn saa saa doon dund nan lay doxale nga xam ko rek def loolu loolu rek la boo demee ba matal loolu mel noona maanaam matal ko matal ko loolu tax en fait euh, ñu taxaw foofu tuuti mais espèce boobu dafa raréfié wu en fait te dafay tendre à disparaître kon oui si dafay espèce la boo xam ne dafa tendre à disparaître dafa am mbir yoo xamante ne ñu bari dañ foog ne affaire bi gis nga même li ñuy naan par exemple que jamono ju nekk xam nga waa ahlu diiwaan dañuy am jamono ju ne mais waa ahlu diwaan day am jamono joo xamante ne dañuy commencer dañuy dañuy dem ba. après dañuy raréfié wu c'est-à-dire que dañuy dem ba benn moment dootuñu amati ku leen mën a remplacer ce qui veut dire que ni euh, seen biir ñooy remplaçante mais solo role yi nga xamante ne maanaam bu amee ku génn àdduna ki fe ki nekkoon ci kawam mooy wàcc occuper role bi sauf que du am ku ko mën a remplacer moom ci biti ata maanaam kuñ jëlee ci biti ku ko remplacer loolu mën na del day dem ba am et bu ñu demee ba kenn rek def si ñuy remplacer te noonu ba kenn rek des kenn mooy xutbu bi après àdduna de maam moom bu dee buy dee àdduna biy tukki parce que mooy ruuxu univers bi bu amatul àdduna bi yëpp day màbb mooy loolu mooy àdduna tukki na mais am na espèce boo xam ne ci ñoom quand même espèce la boo xamante ne mooy njëkk raréfié wu te boobu euh, dafa commencer raréfié maanaam melul comme ni mu meloon avant nga xamante ne faaw ñooñu dañuy exister mooy ma fàttixul Kunûz yi groupe boobu ma fàttixul Kunûz ñooñu dañuy raréfié wu parce que espèce lañ quand boo xam ne li tax ñuy raréfié wu mooy nañ mel mooy ñoo xamante ne lañ yàlla rek lañ bëgg ak yent bi sallallahu alayhi seen xol ajuwul ci lenn lu dul ci yàlla ak yenent bi sallallahu alayhi wa seen tànk teguñu ko fenn lu dul ci tànk yent bi sallallahu alayhi wa nga xamante ne euh, dañoo sol yére yent bi sallallahu alayhi wa mu jot leen ñu sol ay dàllam mu jot leen ñu teg seen bopp amaamam mbaxanaam mu jot leen mat leen sëkk ñuy dox ci ay tànkam bi wax ay waxam de telle sorte que ñoom seen jëmm mooy exactement feeñuwaay yenent bi sallallahu alayhi wa sallam espèce boobu nag day raréfié wu maanaam niñ mënoon a gisee parce que nit ñi léegi amatuñu euh, soobootuñu ci anam googu maanaam fii mu toll te loolu ñun ñëpp mën nañ ko rendre mën nañ ci rendre compte waliyu boo fonk parfois ni nga koy fonkee lu mu rëy rëy rëy di nga jekki jékki gis ci moom ay yenn manquement ci ay jikkoom ci ay doxalinam mu leer na ni lii du bokkut ak jëf yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci ngay xamee ni espèce boobu mu ngi raréfié wu est-ce que matati nañ quatre yooyu instant bi loolu mooy question bi bon après dañuy tout le temps nombre impair la ñuy doon ñu voilà maanaam am na ñi nekk waa ahlu diwaan mooy quatre yooyu ñu lu tëdd ma fàtte xul kono si mais am na ñeneen ñoo xamante ne duñu duñu duñu nekk membre yu ñuy compter ci waa ahlu diwaan sauf que amul dara luy am ci diwaan yi ñoom danañ ko xam lu dul dañ koy gis dañ ci teg seen bët ñoom àdduna bi ni mu tàmbalee ba ni mu jeexee dañuy jàkkaarloo yépp lépp <laughs> lépp lay jàkkaarloo ci yàlla rek la nekk parce que ñooñu en fait amuñu amuñu benn maqaama bu spécifique parce que kii la rek maanaam euh, euh, nan laa ko mën a tuddee maanaam amuñu maqaama en fait ñooñu amuñu maqaama maanaam ni ñu mel seen xaal mooy nii mooy dañoo teg seen dañoo teg seen tànk ci fi yent bi sallallahu tegoon tànkam loolu moom moo tax loo fonk fonk fonk nit nag te loolu noonu bi mu commencé yàgg de du léegi de loo fonk fonk fonk nit wala yu loo ko fonk bis boo gisee ci ay waxam wala jëfam wala doxalinam lu wuuteeg li la xam ne sax na ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nii la doon doxale bàyyil bosam te jàpp ci bi yonent bi de sallallahu alayhi wasallam parce que loolu doomu aadama gi mu nekk moo waral ci moom ne matul dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg même bu naan dafa mat xam nga am na baat bu ñuy dégg diw dafay doon ne bi sallallahu alayhi wasallam cent pour cent loolu sens figuré la de du sens propre de yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn mënta mel ni moom à 100 pour cent sauf que ñooñu ñooñu dañuy sol yéeri yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu laan ñu leen albisatu nabi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñu moo tax ku mel noonu ñu defoon libaas baatu libaas bi ngeen di wax nga koy dégg Seydina Limaamu ñu naan libaas baatu libaas boobu foofu la jóge yéeri ñu nekk yéeri yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na sax ay sénégalais yu tudd libaas mm. voilà voilà mais loolu li koy may nit li koy may nit mooy muy copier muy imprimer ay jëf ak ay wax ak ay xaalu yan ci sallallahu moom mu koy imprimer ci boppam ci di lan ci di dundal sunnam ci di ci teg tànkam même bu dee adduna bi yëpp ñu ngi wuuteeg sunna boobu si si loolu nag dafa daa yombul de dafa jafe surtout jamono ji ñu ne nga xam ne jàpp ci sunna moo gën a naqari jàpp téel xal ñëpp xal te ñëpp sunna moo gën a jafe ñëpp xal bari ñuy wax naan ñun ci sunna rek la ñuy ne lu dul sunna duñ ci génn fekk ak ñoo wuuteeg lu bari lañ ñu wuuteeg sunna moo tax mébét ko mu ëpp di ko doxale loolu tax espèce boobu di raréfié wu en fait moo tax espèce boobu di raréfié wu voilà léegi nag seen seen ay xaal mooy ñeent bi waxoon sallallahu alayhi ñi nga xamante ne suñu leen tuddee tudd yàlla fu ñu leen xalaatee xalaat yàlla suñu leen gisee ñu fàttali nit ñi yàlla loo lu ñuy euh, du ñu bëgg lu dul ngir yàlla du ñu bañ lu dul ngir yàlla maam dañuy bañ tamit dañuy bëgg dañuy bañ mais bu ñu bëggee yàllaay tax ñu bëgg suñu bañee tam yàllaa tax ñu bañ suñu kontaanee yàllaa tax ñu kontaan suñu meree yàllaa tax ñu mer lii mooy seen xaal ku bëgg nag mel ni ñoom aywa léegi leer na yoon waa boo ci bëggee jaar bul xaar kenn ah. bul xaar kenn parce que ñi ci bëgg a jaar ñoom duñ xaar kenn ah. yoon waa ngi noonu voilà du ñu bëgg lu dul ngir yàlla du ñu bañ lu dul ngir yàlla du ñu mer lu dul ngir yàlla te du ñu kontaan lu dul ngir yàlla te seen bët teguñu ko ci kenn kenn ñoom en fait ñoom seen tànk seen bët fenn rek lañ ko teg parce que du ñu gis keneen ci seen kanam te lool mooy seen caractéristique même ci biir wàllu yi ñoom noonu lañ leen di xam moo loolu tax duñ leen xam maanaam noonu la parce que loolu mooy seen caractéristique seen tànk ñoom en fait bu ñu taxawee benn tànk la ñuy gis ci seen kanam benn ñu gis ñaar ñett de xam nga ci wilaaya kii yi ñoom kenn ku ci nekk kii ci sa kanam ngay gis. mais ñoom bu ñuy xool seen tànk kenn benn tànk la ñuy gis seen kanam mooy tànk yent bi sallallahu alayhi bu koy teggi teg feneen ñoom ñu teggi seen bos teg ko fa mu ko tegoon mu teggi teg feneen ñu teg ñoom it def laa même chose ñoom dir maanaam loolu c'est une forme forme expression la pour ne kenn daal lañ gis gisuñu keneen ak koo mën a doon gisuñu la yent bi rek lañ gis sallallahu alayhi wasallam moom kese lañ gis gisuñu leneen gisuñu keneen ku mën a nekk ci seen kanam ku maanaam ñoom en fait duñu en fait c'est comme si keneen existé wul en fait ci ci réalité bi ku dul yent bi sallallahu alayhi wasallam te sax loolu am maanaam moom rek la ñuy gis li mu wax daal la ñuy def limuy teg tànkam foofu lañ koy teg li muy def def lu moom la ñuy def ci luñ nekk lañuy la ñuy ne li bëgg la ñuy bëgg lim bañ la ñuy bañ neex na leen nag wala neexu leen après seen affaire la yéen ngeen régler ko mais ñoom li yenent bi bëgg la bëgg sallallahu alayhi wasallam li mu bañ la bañ ci lim kontaan rek lañuy kontaan ci li mu mer la mer te dañuy kontaan di mer loolu da leen de dañuy kontaan dañuy mer tamit moo tax ku dul mer mënoo bokk ci ñooñu parce que dañuy mer mais duñu mer parce que affaire yu àdduna yi affaire yu ñàkk fayda yooyu ñoom duñ ci mer ci lenn rek lañuy mer mooy ci loo xam ne yenn sa salaam bu ko gisoon tey day mer ci loolu rek lañuy mer duñu kontaan ici pour n'importe quoi ci li ñuy kontaan lenn kese la. li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko gisoon nii tey bu ko gisee day kontaan ñoom ci loolu lañuy kontaan voilà jeex takk fii amul leneen amul leneen léegi nag affaire bi moom mi ngi nii léegi leer na mu ngi yoon wii la ku bëgg am nga courage bi am nga bëgg-bëgg yi am nga yéene bi tegu ci mais tegu ci bul xaar kenn te jàppal ne boo ko gëmee yàlla dana la ko defal parce que yàlla ñam ko defal defuluñ ko dara mais bëgg ko rek te nga def yàlla ni mu man ni muy defee kenn rek am ko ci benn jamono wala ñu toog ay jamono yoo xamante ne kenn rek koy am léeg-léeg ay siècle romb yoo xam ne kenn rek ay am lu mel noonu ah. mais noonu la ma ci benn siècle ay junni nit am ko moo tax bu kenn limité boppam ah ku la bëgg a nag ku nekk xamal benn affaire daf laa bëgg jëfandikoo kese bañal voilà mu jeex. jeex na yoon waa ngi nii ku bëgg jaar jaaral affaire bi mi ngi voilà <laughs> yombul nag <laughs> yombul nag mais ku ne mën na ko te ku ko yàlla yombal mu yomb ci yow ku yàlla yombal rek mu yomb ci mais nag soo gëmee nii mënoo koo am xanaa lii ñoom diw lañ ko waajalal ñoom ci ñooñu rek a koy am ak yooyu eh yow yaa ñàkk yaa xañ sa bopp et après bon après yaa xañ sa bopp. après bon grawul quoi grawul de àdduna bi dina continuer di am ah. mais yoon waa ngoog te bul jàpp nag ne boo ko bëggee am bul jàpp ne boo ko bëggee am nit ñi daañ la bàyyi noonu nga bëgg nga mel ni yent bi mel sallallahu loolu moom bul ko bul bul jàpp loolu mukk bul jàpp ne situation yi dañuy favorable pour que nga mel noonu bul jàpp ne situation yi dañuy favorable pour que nga mel noonu am na benn xam naa foofu lañuy ñuy tëj jeexale déjà guddoon nañ lool am na benn am na ku ma mës laaj ne ma da nga parce que effectivement dama ko ko waxoon ne ko suma ci nitu yàlla yi daf ci am ñoo xamante ne dañ ma marqué marqué marqué mais man suñ ma bëggoon suñ ma waxoon kan nga bëgg a nuru dëgg man bu ne ma yow kan nga bëgg a nuru dëgg dëgg dëgg ci ñoom ñii nii ñii nga gis ñii nga xam ni man bu ma leen di wax damaa leen man seen Tuubaa laa bëgg a nuru comme seen Tuubaa laa bëgg a mel ñu ne ma lu tax mu ne ma lu tax man leen parce que dama gis ne moom bien sûr euh, am na ñeneen ñu mel noonu mais sauf que moom daf ma marqué ci côté la fait que addunaam yëpp buggul leneen lu bokkut ak li yàlla mais buggul leneen lu bokkut ak teg tànkam yent bi sallallahu alayhi fi mu ko teg malgré situation yi ni mu difficile ni mu jafee ni mu circonstances yi ni mu meloon ni mu ni mu lépp en fait si ce qui est fascinant man du du du côté dafa yéeme euh, def na kii man sàngam yooyu intéressé wu ci moom li ma intéressé mooy lu fait que mu nekk koo xam ne ak lu mënti xew sunna sunna bi ci la bëgg a teg tànkam te te kenn mënu ko ko teree teg te du ko négocier ak dara fi mu toll booy dégg ñaari rakkay ndar yi lan la ñaari rakkay bi bureau ba ca daf ñaari rakkay yooyu lan la dafa gis ne yenent bi sallallahu fu mu daan dem daf daan julli ñaari rakka ci palaas boobu mu dem ci bureau gouverneur bi xam na ni gouverneur bi lii du ko neex mais lii sunna la dama koy def ànd ak ne risques yi mu waroon jël yëpp mais lii la yent bi digle na alayhi wasallam wala boog lii la yent bi def man lii lay def maanaam genre euh, obsession boobu ci sunna voilà genre yan ay mais yu bëree bëri bëri yoo xamante ne par exemple même ay comme fu muy nettalee. ci bi mu nekkee ci ci géej gi mooy bon Gabon waaw mm. nga xamante ne day toog weeru koor jàll ba korite du am kenn ku ku maanaam du nekk kenn du nekk kenn ba jour korite sax moom kese mooy julli nga gis gars yi di ko ñaawal di ko mbëllee muy sëgg di muy sëgg si gi nga gis ay xale ay kii di di ko mbëllee di ñaawal di daw di ree mais moom téréwu ko mu nekk ci li mu nekk lu deme nekke euh, nekk ak gaa yoo xamante ne pour naqaral ko rek pour naqaral ko kese dañuy jël ay euh, ay euh, dañuy dañ dóor dóor musique bi quoi musique bi xam nañ ni bugg ko xam nañ ni bugg ko loolu rek tax ñu day ñëw xumbal di naan seen sàngara di jaxasoog yooyu xam loolu au début moom mu ne moom affaire bi da ko doon naqari au début vraiment daf ma doon metti te te looloo jaadu ah mais xoolal ni mu réagir mu ne mais ma ne ñii de malaaka yi kenn ku ci nekk ci ñoom am na ñaari malaaka yu nekk ci say mbagg di la bindal say jëf te ñoom ñi ngi muñ lu bon lii nii ñi nekkee man naa naa roy ci ñoom muñ lu ñii liñ nekkee après ci loolu rek après ci la détourné wu complètement nekk ci jaamu yàlla maanaam ak xeetu jëf yu bari yu mel noonu nga xamante ne dafa jalonné ay dundam ci ak ay doxalinam ak malgré liñ ko sonal yëpp terewul musul sede mu nekk tout le temps ci ne yàlla lii lii la bëgg loolu lay ne mu neex mu naqare xoolal papam génne àdduna ñëw ñu ne ko nekkal defal la ñëwal nga nekk ci conseil kii nga nga nekk di conseiller la jox ci cour bi nga am salaire boo xam ne fii ba ba ngay làqu dootoo ko ñàkkati teraanga gu sax dàq la bu assuré à moom mu ne déedéet mu ne déedéet gaa yi jàpp ne dafa dof mu ne moom waxul to hasbiya rabbi waktafaytu bihi man dama ne yàlla doy na ma sëkk doy na ma sëkk sëkk sëkk walastu raadiya ghayra al-ilmi wa diini amul dara lu ma gëm loo xam ne kontaan loo na ma gërëm naa ko lu dul xam-xam ak diine man lii rekk ma ñor leneen ñurum même paa yi fa nekkoon ay sëriñ lañ ñoon ñoom affaire bi daf leen a jëlee kaw ne xam nañ ni xale bi raw na leen te boobu 15 ans la am maanaam c'est-à-dire que ak yeneen lu demee nekk bi mu nekkee xale nga xam ne yaayam daka daan nettali nit ñu baax ñi mag ñi ñoom Seydou Aboubacar Diagne Abou Yazid bi Samit dañ daan dugg di naafila guddi di taxaw boobu ay cinq 6 ans la amoon xamul woon sax ne dañ naan da taxaw julli guddi yi rek la daan dégg mais da jug moom di taxaw même bu doonul julli parce que xamul woon ne loolu la taxaw di tekki sens propre bi doon en fait la daan jël mais danaan rek taxaw guddi gi noonu dañ ko daan fekk bett ko ni muy taxaw ci guddi gi ne day toppandoo nit ñu baax ñi maanaam xam nga genre yooyu kooku c'est mais vraiment du du du du en fait c'est pas à négliger ah du du nit ko ñu doo <laughs> du nit ku ñu négliger du nit ku ñu négliger de c'est que même ci bindam yi da koy gis day apparaître nga xamante ni kii yenn ci bi rek la bëgg. saa sam alxuraan rek lay wax ci loolu kii loolu rek a ko ñor amul leneen suba ngoon guddeeg bëccëg ci loolu lay xëy ci loolu lay gontu nekkul ci leneen te wu ko woon borom alal du bari la woon ama alal amoon alal de d'ailleurs yi naroon njëkk def euh, dévaluation franc CFA moo jeex cinq cent mille jamono jooju cinq pour dévaluation bi bañ a am buñu jàpp na daa pauvre ni amul dara mais malgré loolu yëpp amul lenn lu mu bëgg lu dul yàlla yent bi sallallahu jeex na voilà yooyu te moo tax yàlla fay na ko ah non yàlla fay na ko ko bu baax te ci bi muy dund la ko yàlla fay si si si voilà maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dañuy gis ne non en fait dafa fascinant quoi ci ni nga xam ne noonu la bëggee tout le temps nekk ci koo xam ne ci yi yàlla rek lay nekk yent bi sallallahu alayhi wasallam dundam yëpp ci loolu la ko la ko teg dundam yëpp ci loolu rek la ko def def ko ci leneen waxul ci leneen nekkul ci leneen voilà affaire yi gars yi di coow di kii ku nekk di non ba pare jamono jum dund dafa metti woon ah non seulement dafa metti woon ci circonstances yi et que colonialisme bi tubaab bi li mu bëgg tout le temps mooy voilà da leen di noot et cetera mais ñun moom bu doon ñu ne moom moom moom moom kenn waxul suñuy wax bu doon ñu ne moom. bu doon ñu ne moom moom sege nag yàgg segam ñun ànd ak liberté d'expression bi ñu am ak liberté de culte bi ñu am yépp daf du da nga ciy gis. julli rek dañuy am problème mu def ko parce que dañ naan ah way non en fait xam nga dama war a dem fii dama war a liggéey lii dama war a def laa dama war a def li julli. waaw moom ak circonstance yi mu nekkee woon mais quand même dañ koy reconnaître al ki ko am. Hmm. xam ne kii am na mais non kii am na lii mérite bi te vraiment ci bunt bi wala boog vraiment kii royukaay la.